min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayid mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal àq ni ko mu as bu ñu àggee ci waxtu wi fii ci jumaay Daaru Muxti ci ndigalul ki nga xamante ne moo fi toog jotaayu borom daal moo tay muy Serigne si Xadim Mbàkke yàlla na ko yàlla yàggal te may ko wér niñ ko baaxoo defee rek weeru koor yépp dellusiwaat nañ tey jii ngir fas yéene dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ñun ngir fas yéene jàngat benn ci tomb yi xam yi nga xamante ne tànn nañ ko te jàpp ne buñ ko jàngatee. diis na ci jariñu diis na ci jariñu kon li ñu def mooy bala ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne moom lañu dalal tey dañuy xam ne tuuti rek ci ay jaar-jaaram ki ñu dalal tey mooy sëriñ Maxtaar Kebe sëriñ Maxtaar Kebe moomu mi ngi jàngi alxuraanul karim wala mi ngi tàmbalee njàngum alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax ndaam ci ginnaaw Touba. gannaaw ba fa jàngee aslëf mu jóge fa dem ci beneen dëkk bu ñuy wax kër kàbbu foofa tamit jàng na fa aslëf ginnaaw bi nag la fi jóge dem dëkk bu ñuy wax daaru salaam darma foofa la jàngee nag ba mokkal alxuraan bind kaamil loolu mi ngi ko def ci atum 1978 ginnaaw bi ko ay waajuram jëlee jëbbal ko sëriñ Saliou Mbacke ci la ko sëriñ Saliou nag jox ndigal ci muy jàng ak di jàngale di jàngale alxuraan boole ko njàng mu xam-xam mu fréquenté jataayu xam-xam yu baree bare bokk na ci jataay bi nga xamante ne ñëpp xam nañ ko ci biir Touba muy ci jumaa ji nga xam ne sëñ as jaxate moo fa baaxu jàngale bokk na ci tamit beneen këru jàngukaay bu mag bu ñëpp xam muy kër sëñ soxna bu Mbàkke bokk na ci tamit euh, jànge na xabbaan foofu yëpp di ay jata di ay béréb yoo xamante ne fenn fu nekk jaar na fa euh, am lu mu fa lu ca ña nga xamante ne ñoo fa nekkoon daan le ginnaaw bi mu xam loolu baree bari ci wàllu xam-xam ci la ko sëriñ bi jox ndigal ba tey tamit mu continuer di saytu njàngum alxuraan ak njàngum xam-xam ci ay béréb yu bari yoo xamante ne sëñ si moo ko sañ yoroon na daara ci xabaan yor na daal ci njurul yor na daara ci nal yor na daara ci biir Tuubaa ba ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi yeewee mu ber daara yi boppam nag yor benn internat ci Touba Madiana di fa jàngale xam-xam ak alquran foofu noonu ci biir Touba Madiana loolu foofu ci jamono ji nga xamante ne ci la waxee wax yéen ci loolu fi ne ci la yëngutu kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fës yéenee def ak ñun tey waxtaan lim fës fas yéene waxtaan nag moom mooy lu am solo ci dundu doomu aadama muy ngëm yan jeexital la mën a def ci dundu jullit bi kon yaakaar naa ne ginnaaw ay jullit kese ñoo fi teew ay jullit rek ñooy ñooy déglu yaakaar naa ne kenn ku nekk war nga koo dégloo ak xel ba xam fan la sa ngëm toll ak ngëm googu yan jeexital la mën def sa kon li ñu def moom mooy dañ koy jox kàddu gi xam naa ñu fàttali mbokk yi rek ne euh, waxtaan yi fi jot jaar yépp ak yi nga xamante ne mooy waaj ñëw bu ci yàlla àndee képp koo xamante ni yittewoo nga seede yi rek incha allah boo jokkoo ak sëriñ Xaadim Sakho fii ci marché bi dana jàpp ni boo ñëw fi jumaa ji tamit seede yi dana jàpp ni kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ bi képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci li nga xamante ne moom lay waxtaane boo ko joxee sëriñ Baye Dame Diakhaté insha Allah dina ko jàllale kon ñu jox kaddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen baalu xaq te di leen ko baal ci weeru koor wii ñu bokk nekk te di ko jooxe nuyoo bi it ñu ngi koy tàmbalee ci Serigne Khalil Mbakke mi nga xam ne mooy njëlbeenu ki ñu jokkool ak fi mu jaar fépp ba ñu toog ci jataay bi insha allahu rabbi mu fas yéene doon jataayub xam-xam ginnaaw bu ñu leen nuyoo it di jokk mbokk gi ak wëllëre gi ndax xolof daf ne koo xam rekk sa mbokka koo bokkal nag sa boppa ñu ngi leen di nuyu kon ci weer woo xam ne weer la wuy mott li lenn ci ponki gëm yàlla te mooy shahru ramadan di weeru koor di weer woo xam ne it ni ñu nu ko sase ni lañ ko sase woon ñeneen di yeneen diine ña ca taxawoon taxawoon nañ ca ña ko gàntaloon gàntaloon nañ ko kon ñun bu ñëwee ba mu egsi si noonu sunu borom baaxee na nu bokk ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi ko nangoo woor loolu war nañ cee delloo sunu boroom njukkal war nañ ko cee sant bu baax a baax ndax kat. chehru ramadan alladi unsila bi ko suñu borom daa dana wax daf ne ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun farataal naa ci yéen woor waaye njëkkewul ci yéen am ñu leen jiitu woon mooy min qablikum laallakum tattaquuna gépp jaamu yàlla bu suñu borom di wax te mu ñor ko nag dana ca laxas taqwaa ca biir benn mu njëlbeenu ko wala mu mujje ko kon as gor bokk na ci rek dib jullit buñ la santee dara santoon ko sa moroom war ngaa fexe ba sa moroom bañ la koo gënle waaye war nga ko ko jéemee fexe fexe gënle kon noonu war nañoo fexe ba ni ñu ko sun boroom sante ci yéene ak jooxe ñu gënle ko kudut noonu ñun ñi nga xam ne ñooy xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon rek ginnaaw ndokkeel googu nag ci weer wi ak di leen baalu xaq it muy weeru jéggulonte ak jéggal ñu ngi baal ñépp tey sàkk ñépp ñu baal na mawdon bii nag te mooy thème bi dañ ko tënkoon ci ñaari baat comme ni ma ko sëriñ bi waxe woon daf ne gëm yàlla ak dundub ab jullit muy ñaari tomb xanaa kon day mel ne tombub gëm yàlla bi kon ci lañuy tàmbalee wax lan mooy gëm ak jaar-jaar yi gëm su ko defee bu ñëwee ci dundu jullit bi nag seet ba xam lan la doon ci gëm ak nu mu dëppoo ak gëm di tomb mujj bi insha allahu rabbi xam ngeen ne baatub imaan pour nga taarif ko da ngay nangoo gëm sa boroom muy sa boroom doo ko nangoo boole ak lenn ci jaamu su ko defee kon daal ngay dugg ci fas yéene kon topp ndigali yàlla bàyyi ay tereem sunu borom tënk ko ci benn aaya boo xam ne mu ngi ci njëlbeenu lanfaal daf ne innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum way gëm yàlla ya dëgg mooy ñi nga xam ne boo tuddee yàlla seeni xol jàq ñu fàttaliku manam ga fàttaliku sañ-sañam ba fàttaliku bind ga mu leen bind waaye fàttaliku diggam leen digg aljanna ca ña ko topp ak tëkku gëm leen tëkku ci sawara ca ña ko moy ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaanan soo jàngee ci seen kanam alquranul karim daf leen di dolli ak gëm ñu gën a xam ndigali yàlla yi jëfe ko gën a bàyyi xel tere yàlla yi moytu ko wa ala rabbihim yatawakkaluuna ñoo ñu nga xam ne ñoo gëm yàlla day jox nañ yàlla seen lépp duñ ko jëndee ak dara xam ne ne yàlla képp moo man ñu lu ce moom mu wëlbatikuwaat rek continuer di leeral ju koy aji gëm ne alladina yuqimuuna salaata mooy ñi nga xam ne duñu tardé mukk waxtu julli danañ ko julli ca na ko sun borom santaane ca laab ga ak joxe waxtu wa ca waxtu wa duñ bàyyi ba mu leen faat duñ diit diital duñ bokk ci ña nga xam ne sun borom waxoon na ci seen i àq ne boo leen ne jóg leen julli ñu tayeel jullit du tàyyi ak julli moo tax Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu anhu waxoon na ne nit ñi ba ñu ñoo sonn dañuy bañ a topp yàlla ndax ku julli wutit yaa ngi daj loo xam ne jullee ko gën a sedd teg na ci alquran ne wa mimma razaqnahum yunfiqun ab julli dëgg-dëgg day nangoo dépenser ci yoonu yàlla day nangoo génnee asakay alalam day nangoo saraxe day nangoo dimbalente te yàlla tax loolu mooy melow ab jullit moo tax alxuraan bi mu ñëwee def azaka muy ruknu ta'abbudi yi te muy ponkub jaamu yemu ca waaye daf ko indiwaat mu nekk ruknul ijtima'i yi di beneen ponk boo xam ne dafay dox ci àdduna xam ngeen ni ki joxe azakam jaamu na yàlla ndax suñu borom moo ko sant ci alxuraan waaye dimbali na it mbokkum jullitam ci wàlluk àddunaam ci fegal ko ak ñàkk faggul ko ak am moo tax ñu ne kon asaka dafay dox ci ñaari anam ponk la ci jaamu yàlla waaye nag dafa ñëwaat tam di leen dimbalante ci wàllu adduna alxuraan nag bi mu waxee ñooñ ba noppi daf ne nag ulaayika humul mu'minuuna haqqan ñooñ ñoo ñooñu ñu wax nag ñooy dëgg dëgg way gëm yàlla ñi ñi nga xam ne buñ tuddee yàlla seen xel dellu ca yàlla suñ jàngee ka aaye alxuraan seen xel dellu ca sunu borom mu dolli leen ak gëm yàlla ñu lu ci yàlla xam ne kenn mënul kenn amul ku yàlla taxawal seen julli juróom nangoo wërsëgal nit ña ca la leen suñu borom wërsëgal nangoo dépenser ca la leen suñu borom wërsëgal juróomi melo yooyu la suñu borom tënk rek ne mooy melo yu gëm yàlla yi nee na ku ko def day ulaayika humul mu'minuna haqqan ñooñ ñooy dëgg dëgg way gëm yàlla yi kon def nañ leen war suñu borom mi ngi leen di fay mu ne la lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim am nañu ay daraja fa seen borom waaye am nañ ak njéggal waaye suñu borom dana leen wërsëgal wërsëg wu lew ñett yooyu kon la suñu borom fay way gëm yàlla ñi nga xam ne juróomi mela yooyu ñoom mel nañ ñu gisaat ne gëm yàlla mooy rooxug dafa am roox ni nga xam ne jëmm dafa am roox gëm yàlla mooy dundug bakkan mooy dundug roox xam ngeen ne roox xamul kenn ku boroomam lenn mënu koo suur wala mu màndi ko it lu dul yàlla subhaanahu wa taala xamul it ku dul yàlla subhaanahu wa taala ñu ne kon roox dana xiif boroomam te boroomam rek mooy tudd yàlla ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ci tudd yàlla rek ci lay mën a regge ci lay mën a naane ba màndi waaye du tibub ñam woo koy jox wala kaasub ndox boo koy jox ruux bu nammee boroomam bëgg yàlla te nit ki xañ ko ko day mel ne ku xiif bay bëgg a bay bëgg àgg ci faatu boo ko indiloon ay tonnage ci or andil ko jali xaalis xam ngeen ne xiifam boobu di ko bëgg rey loolu mënu ko rekk kon ruux loo ko andil ci àdduna lu dul yàlla day mel ne kooku di bëgg dee ko xiif ngay wut ay or walla ngay wut ay oto wala ngay wut ay yu rafet di ko wan naan ko ndax regg nga du regg mukk lenn rek moo ko mën a regg muy tibub ñam ba mu sex bu bëgg a dee aku mar guuxum ndox ba mu mën naan rek moo ko war a mën a sobe moo tax kon roox bu xiifee boroomam sunu boroom rek moo ko mën a regg su maree boroomam sunu boroom rek moo ko mën a màndi mooy ala bi dikrillahi tatma'innul qulub ci tudd yàlla ci la ab xol di dale ci gëm yàlla ci la ak ruux di regge ci lay lekk ci lay naane moo tax kon ñi nga xam ne dañoo defe ne leneen mën naa am lu dul ak gëm yàlla ak topp ko defe ne rek dajale alal di lekk di naan mooy àdduna mooy alxaaya mooy ab dayo alxuraan misaal na leen ne seen bët ya gisuñu ca seen nopp ya dégguñu ca ulaika kal an'am bal huma adall nee na ñooñu dañoo mel ni ay juri kër dañoo mel ni ay mala waaye sax ay mala leen gën a gindiku ñoo gën a sànku mala ndax borom xam-xam yi dañoo wax ne mala sax muus wala am xar wala aw fas boo ko dee baaxoo di dóor saa yu la jegee nga dóor ko soo ko jubee sax duna jéem a daw ndax lan xam na safaan yi nga koy indil moo tax mu lay waajal naka kon nit ki nga xam ne suñu borom xelal na ko jox kom xel xamal ko ne ko am naaw yat am naa bernde ba noppi nag moom mu wëlbatikuwaat mel ne mala nee na kon bu demee fekk mala palaasam malaa ko gën bal huma adallu ndax mala sax di nga ci ta sonal bu la gisee dana jéem a def benn pexe yow nag suñu borom bind la jaamu loola boppam jox la xel teg la ci aw yoon nga koy ñàkk a def nee na kooku malaa ko tane kon malaa ko tane it ci beneen tomb moo di ne mala yi ñoom danañu lekk ni ñuy lekke waaye duñ xintewoo ab dund di daw di ko wuti danañu naan ni ñuy naane waaye duñ gas ay teen di tànq di ndox di naan danañu faatu ni ñuy faatoo waaye ñoom bu leen opp dikkalee ñu tiit kon bu nit ki bàyyee ndigal yàlla fekk si mala ci meloom woowu dana xam ne malaat ko gën ak mucc ndax mala moom amul leneen du koy tiitloo luñ ko sant rek lay def ndax dañ dafa nekk mu saxar dañ koo tàggat kon jëmmi ab jullit daal wurta jéem a toppandoo lenn lenn lenn lu dul topp ndigali yàlla topp ndigali te it faggu dundub addunaam moo tax benn borom xam dafa ne woon diine topp la tudd adduna nag pexe la tudd pexe pexe mooy créer sa adduna da koy war a créer ay yu bees waxtu nekk ngay am yoo amul woon démb waaye sa diine nag nanguwul dara lu bees diine moom niñ la ko wàccee la woon amul yokk amul wàññi kon li war ci jaam ginnaaw bu amee xel mooy mu topp su borom daal di yebal ay yonent indi leen ay tegtal yenn tegtal yi tegtal xel la ndax nit ki bu gëmagul yàlla tegtalu xel dong moo ko mën a jariñ su demee ba gëm yàlla nag door a mën a tegtalu ki tegtal yi nga xam ne mooy tegtali sharia daal di koy waajal moom jaam bi sabab yi nga xam ne yépp mën na ko fee am ci àdduna ngir waajal tayam waaye it ngir waajal ëllëgam jële kon buñ ko seetloo lépp sunu borom daf ñoo bindal li ñu wër lépp nun noo ko moom nun nag mu bind nu moom nu kon loo seen muy dem nun noo ko moom waaye nun ñii moom yooyee nag yàllaa nu moom kon li ñu war mooy ci li nu moom jëfandikoo ko ci anam gu daganta dimbalante ci ki nu moom it li nu war ci moom mooy ñu jaamu ko te bañ koo bokkaale ak kenn fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada jaamu gi muy jaamu boroomam daal bu mu ci dugal lenn kenn ndax lenn kenn nekku ci kon suñ borom bind na àdduna bi ak yi fi nekk yépp ngir nit meññet mi nit a ko moom jur gi fi nekk nit a ko moom ndox mi fi nekk nit a ko moom jaww ji lépp suñ borom daf koo tàggat mu wommatu ñeel nit amul lenn loo xam ne nit a nga koy wuti te suñ borom tàggatalu ko loola ba bu excès daf naa nemm bu demee bu nit demee ba jàpp gaynde dugal ko ci ab barbar di ko xont loolu mooy kon suñ borom moo ko moo ko tàggatal waaye bu dindi woon tàggat googu moo gay nañu jàkkaarloo du am menn pexe moom ko mën a jàppe kon yim bind yëpp it nag suñu borom yim bind yëpp nangu nañ ñoom ca lañ leen bindee xar mi kenn mës sa gis ko amum xar di ko rendi ji muy bañ kenn mës sa gis kuy rendi gëléem gëléem ga di bañ déedéet ñoom dañoo topp ci ndigalal yàlla ndax dañ leen a tàggat suñu ñoo bañ nit ki nga xam ne nag moo moom yooyu moo amuk bañ amuk bëgg su dee ne ab julit la tey boromam xel nag ni mu tëri xar mi rendi ko ngir tàggatu suñu borom war naa tàggatu moom itam kon topp suñu borom ci ay ndigalam donte du donte du ku ñuy tër tër di ko reen loolu mooy fay naar bi xorom si alxuraan waxal boppam ne wa huwa allazi saxxara lakum fi samawati ma fi al-ardi jami'an lépp loo xam ne ni mi ngi ci kaw asamaan ak suuf maa leen ko tàggatal kon tàggat gi ci suñu boroom la jëfandikoo gi nag ci noonu la noonu noo koy jëfandikoo moo tax mu ne wa shamsa wal qamara wan nujumu musaxxaratin bi amri jant bi dañ na ko tàggatal mu ñuy tàngal te buñ ko tàggatalul woon mën naa indi ci tàngoor loo xam ne ñu jig weer dañu ko tàggatal mu ñuy seddal buñ ko tàggatul woon mën naa andi ci seddaay loo xam ne duñu jig niki noonu wan nu juuma biddiw dañu ko tàggatal benn du ci fàq dal ci suñ kaw te ñoo ngi ci jariñu jant bi mi ngi ñuy tàngalal lépp lu ñu bëgg mu tàng weer mi ngi ñuy leeral lépp loo xam ne dañoo bëgg mu leer te ànd ak sedd waaye biddiw yaa ngi ñuy gindi fu ñu bëgg dem fu nekk tegtalu ci xibla ak lu ñu bëgg a def lu nekk buñ nekkee ci biir géej gi ak lu man doon di tegtalu ci biddiw yi wa bin najmi hum yahtadun loolu la alxuraan wax kon bind nañ mbir yépp nu moom ko suñ boroom nag moom bind nu moom nu li nga moom lépp nangu na nga moom ko waaye ndax yow jaam bi nangu nga nag yow suñ boroom moom la foofu la qadiya imaaniya bi di feeñe wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni la alxuraan wax binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma lu dul ñu jaamu ma lu dul ñu gëm ne maay borom bi kenn du buur ku dul man kon wax na illatul xalq bi li tax mu bind nu illa ji mooy nu jaamu ko loolu lu leer la niki noonu cosaanu bind gi daf na yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida na ngeen ragal yàlla suñ borom mi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan kon moo ñu bind aslul xalqi mooy nafsun waxid waxida benn bakkan benn bakkan boobu moo tax borom xam-xam yi ne an nisaau shaqaaiqur rijal ndax buñ ko seeta ñoom ñëpp kon ñoo delluwaat di ñibbi ci benn bakkan kon góor ak jigéen ay doomi ndey ak doomi baay lañ min nafsin waaxida suñ borom xamal leen nag bind gi ma leen bind du bind gu keneen man dafa bokk ci li nga war a gëm yow jaam bi nga xam ne dañu laa bind ci ibdaa ibdaa mooy fent fent mooy loo xam ne jëloo benn architecte wala kenn ku man lenn mu jàppale la ci jox la benn lenn looy xool waaye ci kun fa yakunu ci lañ la bind moo tax ñu ne kon suñu borom dañoo fent jëliwuñu fenn royul ci kenn al madda bi li muy matier première bi nga xam ne ci lañu ñu bindit tànqewu ko fenn kenn abalu ko kenn mayu ko jëndiwu ko fenn moo tax mu ne faatara samawati wal ardi mooy aji fent asamaaw ak suuf mooy kenn jiituwu ko ci bindu asamaaw ak suuf wala nga jox ko benn lenn lu muy war a roy pour mën a bind asamaaw ak suuf mi ngi bind asamaaw ak suuf ci qudratu ak iraadatu ak ilmu ak xayaat sifatul xalq yooyu nga xam ne mooy ñeent kon ci kàttanam moom sunu borom subhaanahu wa ta'ala xam ne ak lott du ko dab du ko jiitu nammeel goo xam ne forcé du ko dab du ko jiitu xam-xam boo xam ne ak réer du ko dab du ko jiitu dund goo xam ne dee du ko jiitu du ko dab ci la ñu bind nun ñépp moo tax ñu ne kon ci qudratu ak iradatu ak ilmu ak xayaat ci la suñu borom bind lépp luy yëngatu ak a dal moo tax lu dul moom nag lu dul suñu borom rek xaadis nga da ngaa sosu liy tegtale sag sos mooy sag dee lépp luy dee lu nekk kon dundoon na te kon ba mu dundagul amoon na jóge na ci ak ak ñàkk ñu ne kon foofu la ñuy taxaw seetlu ne kenn ku mas a beew ci kaw suuf ba ne ana xaaliqukum musta am kenn ku ne maa leen bind déedéet ndax ñoom bu ñu waxoon seen nit ñi ne leen maa leen bind dañuy xam ne waxuñu dëgg ndax koo xam ne am nga baay am nga maam am maamaat am foo tàmbalee am foo yem mënoo bind kenn kon lañ daan wax mooy ana rabbukumul ala maay seen borom bi gën a kawe alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahtiha afala tubsirun maa moom maa moom waaye maa bind moom kenn mësta bew ci kaw suuf ba wax ko ndax boo nee maa bind rek dañ laaj al madda al awliya te mooy matière première bi nga xam ne ci nga bindee ku tànqoon ci ndox mi sax bind li nga bind moomoo ko ndax suñu borom moom ndox mi moo tax teflul ñuy wax te xale yi ñuy ci uh, tiwo yi biñ laajee borom xam-xam dañ ne tiwo yi du ci dara ab jaarukaay dong la waaye matière ba nga xam ne ma nga jóge woon ca góor ga ak jigéen ga li feeg matière boobu ki def xale bi ci tiwo bi mënta wut matière boppam boo xam ne du ko wuti ci àdduna si ta bind kenn kon suñu borom moo bind bi mu bindee mu moom kenn mësu koo fekk ci danaa bind wala bind naa déedéet maa moom képp la ko firxaw na fekkoon ana rabbukumul la'ala la waxoon ginnaaw bu wogee loxol mbubbam ya maay seen boroom bi gën a kawe baatu rab nag bu daar rabbu nangam bari na trop lu ko arab di jëfandikoo kon mooy maa leen not notel goo xam ne daal gisuma ku ma kawe ci yéen yi ma moom it bari na alaysa li mulku misra wa hadhihi al bi muy wane ak maneelam ak moomeelam yépp ci Égypte la yam maa moom géej gi kanaal bii nga xam ne mu ngi toq maanaam benn luñ canalisé maa ko moom maa moom dex yi dong la waxoon kon maa waraa al wa maa waraa al jibaal Firawna mosu koo tudd kon ndeket ak bindeef la moo xam ne xam na ne am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem am na lum moom am na lum moomut noonu kon suñu borom nag bind nañu kon wa maa xalaqtul jinna wal limaada illatu illatul xalq mooy illa nañu ma jaamu ndax liñ soxla lépp ci man lay jógee maa ma minhum min rizqin maa bind te kenn mu may defal mu may wërsëgal wa maa uridu an yut'imuni soxlawuma ci kenn mu may toggal wala mu may rootal inna allaha huwa yàlla kay mi bind mooy wërsëgalkat bi nga xam ne moom mooy borom kàttan gi nga xam ne kàttan gu dëgër la am goog kumoo kumu kàttanam gaa ngi ci sa kaw not la kon bi mu bindee nag mu ne yaa ayuhan naas ee nit ñi mu ngi bëgg a def ard qadiya imaniya boo xam ne ard la mi ngi bëgg a wane benn gëm gëm gëm gëm yàlla boo xam ne daf leen koy wan nag muy loo xam ne ñépp ca bokk yam mu njëkk ñoo woo ci yaa ayuhan naas suñu wooye ci yaa ayuhan ba am ñu xelloo gëm seen boroom mu ne yaa ayyuhal ladina amanu su ko defee qadiya imaani bi nag doo a ñëw nag taxaw taxawaayam suñu borom bi ne yaa ayyuhan naas nit ak jinne ñi ngi ci biir la tax te néew ya ayyuhal jaan xam ngeen ne yaa ayyuhan naas nit la ci waxal te baatub ins ak jinn la waxoon ci wa maa xalatul jinna sax insa daf ko séddale fële fii mu boole ko ci jinne amuñu woon ab yonent ñoom dañ daan jële si seenu seeni ndigal ci nit kon bu ñu joxee nit nit dana jox jinne moo tax tudduñu yaa ayyuhan naas wal jann alxuraan du ko wax ndax nit mooy jox ndigal jinne jinne daa mel ni ab donga ci nit lu ji lu jinne wax inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi dégg nañ alquran ca nit ña alquran jooju di gindee di yóbbee ci ak njub ñu gëm nga xam ne kon waasuta bi nit moom mooy doxale diggante jinne ak sunu borom nit dafa dox nit la ñuy muy ab yonent jinne ñëw jële ci nit inna sami'na qur'anan ajaban nun day dégg nañ alquran ju yéeme yahdi ila rushdi muy wommate di gindee jëme ci ak mbaax fa amanna bihi ñu gëm ko kon ñun gom ñoom kenn yónniwul ci ñoom ab yonent waaye dañuy jële ci nit kon li leen suñu borom di xamal lépp ñoom ñoom jinne ci nit lay jaar ba ci xam ngeen ne jinne liggéeyal na nit ni ki yonte yàlla Sulaymaan ay jinne ko daan liggéeyal wa min alchayatine man yaxuusuuna lahu wa yaamaluuna amalan duna dalik am na ci jinne yi ñoo xam ne ak gon nañ ci dañuy dugg ci biir géej gi di labbi wurus di ko indil ci la defewoon woon tabaxam bu rëy boobee nga xam ne ba mu invité balqiis te mu ñëw naan hada sar'un mumarradun min qawarira ba mu ne ba mu yaakaar ne ak géej la ñu ne ko déedéet jinne yi ñoo demoon ci biir géej gi labbi ca yaaquud waag lu ak marjaan ñu liggéey ci tabax bi bul dérale tànk yi dum ndox or kon jinne yàgg naa liggéeyal doomu aadama am na feneen fu mu ne yaamaluuna ma yashaau min maxaariba wa tamathila wa jifaanin kaljawaabi wa quduri raasiyaati niamalu ala daawuda shukran wa qalil min ibadiya shakur danañ liggéeyal ñoom ñoom jinne yi doomu aadama te mooy yonte yàlla Suleymaan lim bëgg lépp ci ay ute ay jumtukaay yoo xam ne daf koo soob kon bu ne yaa ayuha nnaas léegi léeg mu ne yaa ayyuhal ladina in fokk ñu ko ñu dégg diggante ñaari nidaa yooyu diggante ñaari woote yooyu yaa ayyuhan dafa wane gëm yàlla ne comme neex nga bokk ci comme neexeen nga coobarewu bañ ñépp la ko woowoon yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum bari na torop ci alquran na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne moo leen di lu ne lu ne wax na ko ci ba mu baree baree bare bi mu ne yaa ayuhan nag di xadiya boo xam ne daf koo gaaral léegi ñi nga xam ne gëm nañ ko nangu ne kon yàlla moo ñu bind ci benn bakkan nangu ne yàlla moo ñuy dekkali ëllëg nangu ne yàlla mooy borom aljana di borom sawara ñu ne kon nag amanu ñun day aman naa gëm nañ bi ñu gëmee yàlla nag ci lañ dépensé nag di gaaral pas-pas jëm nag ci gaaral nag ak togg jëf te mooy ginnaaw nit ki mukallaf la nangu na ne yàlla am na in fokk suñu dana ko sant dara dana ko wommatul ci boppam loolu mooy al ittibaau lil awamir wal ijtinaabu lil manaahi kon gëm jëriñu lu dul topp ndigal bàyyi tere moo tax ñu ne kon ki ne gëm naa baatu gëm lu foor la boo xasee ba ne gëm naa da war a topp la nga gëm lépp ci topp ga boo nee gëm naa lépp lu ñu la war a tere lu ñu lay tere na da ko war a bàyyi mot la xam moo tax ñu ne kon diine ñaari tomb la defal ak bul def defal yow mi gëm ndigali yàlla yépp bàyyil yow mi gëm tere yàlla yépp pay gi nag jàkkaarloo ak jëf ji di ñaari kër a fa am muy këru aljanna jàkkaarloo ak defal ndigal yi kërug sawara jàkkaarloog bàyyil tere yi yool bi jàkkaarloog jëf ndigal yi mbugal mi jàkkaarloog jaar ci tere yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon biñ jógee ci seen gàddaay ga ñu ne xanaa def nañ gàddaay gu mag mu ne des na gàddaay al muhaajiru man haajara manaahiyallahi ab julit daal bu gàddaayee mooy bu dawee lu bon fa lu bon nekk mu yenoo fa ay bagaasam jëm fa lu baax nekk loolu mooy gàddaay képp koo xam ne nee na gëm nga nekk ci wetu lu bon di ko seetaan bu yàggee da koy tàbbi xam ngeen ne alquran néewul benn yoon bu leen naan sangara waaye dina fajtani boobu na ngeen ko daw néewul benn yoon aadama lu def ko ne woon wala taqraba hadihi shajarata fatakuna min boo ngeen koy jege rek di tàbbi ci way di bokk ci way tooñ kon jege ga ca sàngara sa mooy saw bés naan ga jege ga ca garab ga ca ajana yit mooy saw bés lekk ga falamma daaqa shajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaxsifaani alayhima min waraqil janna nga xam ne kon foofu it borom xam ne dañu ne topp ndigal moom bàyyi tere rek moo moo moo jig ab jullit su toppee ndigal dana am sutura léppam dana baax su bàyyee ay tere it suñu borom dana ko musal waaye su defee ak mooy noonu nga xam ne fa badat lahuma sawatuhuma jooju nga xam ne seen awra ya dafa ne woon fang fii aw xeet ñu ngi mooy yàlla dañuy doon ñoo xam ne nii dañuy gaaralu ci ak toroxte moo tax kon alquran bi mu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne almuhaajiru man haajara manahiyallaahi aji jihaad mooy koo xam ne day fekk lii suñu borom di tere mu yanu ay bagaasam sori ko kooku mooy almuhaajir ñu ne almujahid nag mu ne almujahidu man jahada nafsahu aji jihaad mooy ki nga xam ne daa ñëw fekk bakkanam di bañ ak topp mu forcer bakkanam ci ak topp fekk bakkanam bëgg ak tere mu forcer bakkanam ci xañ ko ak tere kooku mooy almujahid kon bi su borom wootee nag ci yaa ayyuhan naasu muy nidaa am ilahi muy suñu borom woon a ñëpp da ca tegaat nidaa xaas ilahi te mooy yaa ayyuhal ladina amano comme ni ñu ko waxee woon amano bi te kat gën gëm gi ñu gëm dañoo jëfandikoo sunuy xel ba gëm ne yàlla mooy buur ci al adillatul aqliya mooy tegtali xel yi ci lañ gëmee ne yàlla mooy buur yonent bi alayhi salaam waxoon na ne yéen nit ñi na ngeen xellu seen boroom seen xel yi na ngeen ko jëfee ci xam seen boroom su ngeen ko jëfee ci xam seen boroom da xam li leen suñu boroom digal dangeen xam li leen suñu boroom tere ba xaddis ba li muy gudd gudd mën ko mujjal ci xanaa gisu leen waa sawara sax xel la ñuy jëfandikoo buñ sañoon na naan law kunna nasma'u aw naaqilu ma kunna fi ashabi sa'ir suñ doon dégg mbaa ñuy xellu duñ dugg ci sawara wi di sawara jahannama di sawara lakk wa kon xel dañ ko jëfandikoo ci topp bu ëllëgatee ku ko jëfandikoo ci topp nag da ko jëfandikoo ci ak rëccu noonu nga xam ne ashaabu sa'ir nee nañ law kunna nasma'u aw naqilu ma naa fi ashaabi sa'ir suñ doon xellu mbaa nuy dégg waxi yonent ba day ñu ne xaama ne duñ dugg sawara kon yonent bi newoon na suñ borom bindul bindul ci ab jaam lu gën a tedd am xelam bi mu bindee xel ba noppi daf ko teg fee ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko demal mu dem mu ne ko ci yow laay toppe ci yow laay faye ci yow laay dóore gisuma binduma lu gën a tedd ci yow lépp lu ma def nit rek yaa tax su ma tàbbali aljana xel yow su ma tàbbali sawara it xel yow a al adilla ci wujudullahi subhanahu wa taala tegtal yi sun tegtaleen suñu borom am na ba ñu war ko mën a gëm xam ngeen ne li xew léegi ak bu yàgg sax bépp usine bu mu mën doon ci àdduna lu mu def lu nekk dana ci bind numéro téléphone bi nga koy war a jote dana ci def numéro fax bi nga xam ne boo yàkkamtee dana ci def numéro internet ndax lan boo soxlaa ci moom bagage bi mu la yónnee boo ko soxlawaatee boo ko waatee mu ne man maay borom usine dana ci def ay numéro téléphone ak numéro fax ak lépp ndax gisagul ngeen kenn ko bew wala mu bari ay pexe ba taf benn numéro ci asamaan ne moom moo bind asamaaw wala mu def benn numéro ci suuf ne moom ku soxla suuf ci moom nga koy jële wala mu taf benn numéro ci biddiw yi wala jant bi wala niir yi ne ku ko soxla moom moo koy fourni moo la koy jox amul te du am mukk kenn du ko bewaale réparation rek muy kenn ku ciy defaraat dara rek amul su borom li mu def lépp te defal ku ci jë ci loxol boppam bi mu dafa dama xalima gi ne amul defaraat asamaan li la ci neex ak li la ci naqari mënoo ci dara suuf li la ci neex ak naqari mënoo ci dara biddiw li la ci neex lekk naqari mënoo ci dara sa bopp it li la ci neex ak lekk naqari mënoo ci dara xattaa ba ci loxo bu dagg bu ca ab docteur ma ne dara daa des dara dafa dafa des dara luy lang waaye loxo ba dagg tegi fële beneen loxo ba ci docteur di def boo ko dompee doo ko yëg plastique rek lay doon bët bu docteur man a faj daa fekk mu des ab ab sidit bu jokkale waaye bët bi fuqati ko teg fee bu ca ab docteur defaree loo mën ngaa loqi borom du ko yëg hakaza fil ashiya mboolem yëf yëpp noonu la mel sunu borom li mu noppi noppi na ca kenn mënu ca dara moo tax kenn du beew ba ne maa bind suuf mbaa nga beew ba ne maa bind asamaa doo ko dégg mukk kon sunu borom moo bind asamaa ak suuf bind lépp lu yukkat di dox ci kaw asamaa ak suuf ñun kay ba tegtal bi gën a tegtal ne yàlla moo bind ñun buñ doon ñuy bind dana am yu bari yoo xam ne duñ ko bind mellentaan wi màtte yow wi ñu lëjal jaan gi màtte gaynde gi nga xam ne mënuñoo bokk ak moom àll bi yi yëpp kon duñ ko bind kon pour nga xam ne yàllaa bind rek li la neex ak li la naqar lépp mu ngi biir liñ bind yow boo doon bind da nga am yenn yoo bàyyi kon xayru yi lakk ala anna allaha wal xaaliq li gën a wér ci tegtal mooy kon yàlla mooy aji ci loolu moo tax benn waay taxawal na benn waay na ko dama lay laaj yàlla mu ne ko yàlla mu ne ah, mu ne ko xol wala ahadun mu ne ko déedéet loolu alxuraan la te ak see ci man su ma gëmoon danaa jàng alxuraan gëmuma mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ba tey kooku ci yow la itteel ndax man da abonné gu daal bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy dox ci yonent bi ay ay ay ndigalam tereem damaa bëgg nga andil ma yàlla ci noo ma koy misaale ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam inqilu an rabbikum da ngeen xellu seen borom waa na ko mënu laa tontu mu ne ko waaw nag mu ne ko xëy na kay xanaa ma wutal la ko la tontu mu ne ko waaw saa yow su ma soxlaa rek woo ci numéro bi waaj a dem kim njëkk a dajeel di borom xam-xam bu mag mu ne ko man de benn waaye maa jommal mu ne waaw ne ko daf maa laaj yàlla ma ne ko xul wa mu ne ma ne ko yonti mu ne ma moo bañ leneen daal xel daal la bëgg ko tontu la mu ne ko andil ma waaji suba waaji xëy daal daw wooye waaji ne ko kaay wuyu benn waay bu ñu àndee ñoom ñaar ñu ñëw mu ne ko lu mu doon mu ne ko dama ko doon laaj yàlla mu ne ko kañ mu ne ko démb mu ne nga fi ñëw mu ne ko léegi mu ne ko ana démb ak léegi yow wax nga démb gëm nga ko ana démb yaa ngi fi ne léegi ana léegi léegi nag démb moom dem na danga nga ma wax kon fu démb ne ndax kat bu fekkoon ne day ak basan gu ñuy lem xay na bu ñu lem bu ñu laal lay basangu démb dañ koy laal li sëpp ko fenn andi basangu tey lal ko waaj daal ne ashhadu la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah alxuraan ku njëkk fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaari nee na wuute gi démb di wuute ak tey guddi gi ak bëccëg gi ni ñuy wuutantee nee na loolu jullit yi war nañ cee jël xam ne yàlla am na bu fekkonte ne jant bi ñu ne acca waa Sénégal ak waa Burkina Faso waa Amérique ñëpp nañu ñu jukki ko maa ñu jukki guddi gi ñëpp ne ab goj leem ko fenn fajar teel dana am ñu biddanti ñoo xam ne kon dootuñu biddanti ndax dañoo war a jukki bëccëg bi rapidement indi ko balaa bala ñoo tardé ka kan moo mën loolu ku dul yàlla mu ne inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi layli wan nahar kon léegi ndekete wuute gi guddi gi di wuute ak wuute ak bëccëg bi ci waa ji tontu ji ne ko nag ginnaaw gëm nga démb gëm nga tey nag danga ma wax kon nag ana démb ana tey mu ne ko gisuma ko mu ne ko nag yàlla kon jëru nga koy gis gëm nga ne am na te gisoo ko ba noppi nga bëgg a gëm nga bëgg a weddi yàlla ne da koy gis wal fulki lati tajri fil bahri ak gaal gi nga xam ne day daw ci kaw suuf si ci kaw géej gaal goo xam ne akub cëf kaam lam sëf la muy diis diis ndox dong mu taawu ko nga dox ci ay kilomètres jëriñu sa sa jëriñu goo xam ne nii suñu borom rek moo tàggat géej gi waaye su la su ko rësaloon nga tabbi ca biir wal fulki allati tajri fi l bahri bima yanfa'u nnaas gaal gi dox ci kaw géej gi di andil nit ñi seen i intérêt wa ma ansala llaahu min as-samaa'i min maa'in ndox mi bu ñëwul kenn mënu koo andi xatta ba ci li ñu sànni ci kaw jaww ji naan baaw naan xaw ma 2000 lan du nekkul baaw naan googu bokkut ak wàccee ndox mi mu ngi mel ne genn garab gu amoon ab doomam rek nga sànni aw daj dagg doom ba yaa fi indi doom yaa ko sos déedéet boo ko doon sos kay da ngay aslul maanaam soo si ngay njëkk a defar defar garab gi meññal ko def ca doom ba sànni ko ma dagg bu nit ta sànnee dara ba ba mu taw wuutewul ak ku doon sànni ab ab wuy rek wala benn doomu mango képp mu wàcc mango baa nga fa woon na nga xam ne kon taw baa ngoon ca kaw asamaaw moo tax ma ne maa anzala mina samaa'i mimmaa in kenn du ko def ku dul ki sànni itam gis nañ ne day sànni di nettale waaye sañul ne fii lay taw te alxuraan daf ne yusibu bihi man yashaa'u wa yasrifu am man yashaa'u nee na suy taw man su ma neexee dama naan la ci dert mbeer bi lay taw mbaaban la ci géej gi lay taw mbaaban la ci jàkk ji lay taw ñu ne xaa ah mu ne ki sànni bal bi nag boo ko ne fu muy taw naan la ah nañ déglu rek nga sànnee ko Sénégal mu taw Mali nga sànni ko mu far taw loo xam ne ni day mujj am wal xaw laa rey kon suñ borom mooy wàccee am ndox ku sànni dara mu am ndox wàcc wuute woo ku sànni dara dong ab doom wàcc ci kaw garab kon doom baa nga fa woon bi nga daataan sànni fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha kan moo mën a dundal suuf si ci noor kundung noor bi dee ba digg noor kan moo war a mën a tàmbaleet li traité wàllu Sénégal rek lañu wax nga sotti fépp ndox ba gàncax sax te balaa gàncax gaa dee nga dolliwaat ndox ma ku ko man ku dul yàlla kon fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha lépp kon mi ngi lay xool la nga xoolal ki nga xam ne fépp woon ci suuf si ci noor bi soo si dee amatul ak dundu fépp wa nekk fa ma taw am ndox fépp wa judduwaat génn nee na kooko daal bu la nee mën naa laa dekkal ëllëg nga di ko sikk sàkk doo amoom xel fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin mu sotti ci li la neex ci ay daaba fas yi ngay war ak yi ngay lekk ak gëléem yéeg yépp waaye nag ak daaba yi la neexut gaynde yaag jiit yaag jaan yaag melentaan yaag yépp a ngi ci biir wa tasri wa tasrifi riyaax muy soppi ngelaw li mën nañoo yendoo léegi aw tàngoor bu ci kanamee tuuti rek mu uppaat ndox ngelaw lu sedd loo xam ne ñëpp dañuy daal dem sangu ji wa saxaabil musaxar bayna samaa'i wal ardi ak niir wi nga xam ne daa lang dalul ci kaw suuf ñàppuwul ci kaw asamaaw loolu bi ko alxuraan di wax xadiya kawniya la woon masala la woon boo xam ne question la woon boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi rek la yàlla yónni ndax ginnaaw bi ñu duggee avion ba avion am ak dal ci kaw ñu gis ne avion dana tiim niir wi lañ door a xam ne kon niir waa ngi diggante asamaan ak suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan wasahaabil musaxxar bayna samaa'i wal ardi di ko jàng ci alxuraan dem ci kaw asamaan si maanaam kenn mënta dem ci jaww ji téeméeri mètres nee na kon loolu daal la ayatin li qawmin yanqiluun nee na kon ku am xel di xalaat war ngaa xam ne ka def loolee kookee mooy yàlla nga gëm ko noonu ngay gëmee yàlla li xaw mi yaqiluun li xaw mi yazakkaruun li xaw mi yuminuun kon alquran dafa ñëw di kaawteef goo xam ne ñeel na ñan borom xel yi ñan ñooy boroom xel yi ñi am xel nangoo jaamu yàlla waaye ñi am xel nangoo jàngi ba xam yàlla ñoo ñu ñooy borom xel yi kon Cheikh al Xadim radiyallahu anhu bi muy jàngalee xamle yàlla ci tegtalu xel ci lay waxee naan ala tara baaratan min al bair wa qadaman tadulluna ala al masir ba mu gudd gudd gudd nee na boo rombee fii tànku gëléem da nga naan gëléem a fi jaar soo fi gisee neefarew gëléem da nga naan gëléem a fi neefare lu tax boo fi gisee mbindeef doone yàllaa fi jaar bind ko kon lépp lu mën a doon luy jeexital am na ku koy jeexital nun nii am na lu ñuy jeexital xar yi am na lu ñuy jeexital fas yi am na lu ñuy jeexital nawet bii am ndox a ko jeexital kon sunu nekk ci kaw suuf yàllaa ko jeexital kon su boroom mu ci xel yaa ayuhan naasu kon tekkalu xel la ba jeex waaye dara du ca doon loo xam ne day ànd ak nas day ànd ak alxuraan léegi nag woo woote bi nga xam ne su borom woote na ko ci boppam te mooy baatub laa ilaha illa allah di tawxid bi nga xam ne mooy tax nga amu gëm yàlla dañoo wax ne law kaanat mujarradu kalimatin tuqaalu la qaaluha su fekkonte ne laa ilaha illa simple baat bu ñuy wax dong la waa ji waa Makka ñu gën a dégg arab kon ñu wax laa ilaha illa allah ñooñu ko dàq wax waaye nag dañoo xam madluluha alxarfi dañoo xam li muy tekki baatub laa ilaha illa allah tekki muhammadun rasulullahi li muy tekki lu rëy la loo xam ne ku ko xam bala nga ko wax da ko seet ndax lan ba te njiitu mooy boo ne laa ilaha illallah nee nga lépp a yam ñun ñëpp ay jaam lañ kenn du buur ku dul yàlla kon ñoo war a yemoo ci li ñu war a jëf waaye ñoo war a yemoo it ci àq yi nga xam ne dañ ko war a doxale suñu diggante kenn gënul kenn kenn du toog ci kaw kenn ba ci des mooy tawxiid la muy dafay wéetal yàlla kon lépp lu dul yàlla di mbindeef wala muy aw xiram boo nee laa ilaha illallah da nga caa war a génn ba set ci wecc xam ngeen waa waa Taif bi ñëwee ci yonte bi alayhi salatu wasalaam bi ñu ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah daf leen a seen xiram woon nu ngeen koy def ñu ne ko ah da nga ko fay bàyyil rek ndax dañ koo tàmm soo xëyee xëy dagg ko mag ñi mën nañoo dee ak gone yu ndaw yi ndax ko duñ ko mën a dégg mu ne waa dem leen te saxal ci baatu laa ilaha illallah tamit dëgg ci yéen bañ demee mu ne leen ñaata feeg ñaata ngeen yaakaar des na ko man te ñu ne ko feeg juróom benn weer nga ñuy may su ko defee suñ xol yi gëm fi yàlla nga ñëw toj xiram bi mu ne leen waa dem leen te bu ngeen demee baat bi nay dëgg ci yéen bañ demee tamit dëgg ci ñoom une semaine lañ am rek xiram bi la jël leen ñu woo ko ne ko kaay toj ko mënatuñoo nekk ak moom ginnaaw bu ñu ne laa ilaa ilaa rek xajootuñoo xiram wii ca la yebeloon Xaalid ibn Walid jàmbaar ja mu dem toju xiram woowee nga xam ne moo nekkoon ca Taif kon laa ilaha ak wéetal yàlla la goo xam ne xol bi mu ne du xajoowaat leneen lu dul yàlla heure bu nit ki dugalee ci xolam leneen lu dul yàlla rek war naa seeti baat boobu mu wax ba xam dëgg la ci moomam déet kon ba ca des mooy keneen laa ilaha illa dootu nangootee jaamu kenn ku dul yàlla ndax suñu dafay libéré nit ki ginnaaw bu laa ilaha illallah muhammad rasulullah yi nee na ko lépp nag léegi baleen te ñëw fii nag am nga sa liberté bis ni ki tey keneen ku dul yàlla boo ko dee jaamu saw yiw lay jël di la jox lorom suñ borom rek ngay jaamu mu di la jox aw yiwam te boo amee aw lor boo ko boo amee lor mu jéggal la ko faxasal la ko keneen ku dul moom nag boo ko dee jaamu saw yiw lay jël te soo amee lor mu bàyyee la ko te soo ñàkkee mën a jaamu it mu bala suñ borom rek ngay tàmbalee ci fukki at di jaamu dem ba juróom ñeen fukki at mënatoo siggi mënatoo sëgg mu lay jox yoolu koo xam ne mi ngi toll ci digg dooleem keneen kum doonoon koo doon jaamu ku dul yàlla bis boo demee mënatoo ko xëyal tool mënatoo ko liggéeyal gisatoo déggatoo mën la wàccal demal sa yoon demal ci Europe ku fa nekk di ab di ab immigré booy door dañ lay bëgg bëgg ndax tubaab yi loolu rek bëgg ponkal moo xam ne nii day mën a liggéey waaye soo demee ba retraité mënatoo dara ca mbedd ya ngay fanaan di ay basang ndax ñoom xam nañ ne loolu rek lañ mooy mooy seenu mujj kon ya ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum an laa na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattaxida fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun kon baat boobu mooy baat bi nga xam ne du baat bu ñuy wax rek di ko romb di dem waaye baat la boo xam ne boo ko waxee lépp lu yàlla teg ko ci suuf yàlla rek ngay jël muy sa boroom waaye yàlla rek mooy yor sa njariñ yàlla moo lay fegul lor kon gëm ni ko ahlu sunna waxe ñoom ñépp xam ngeen ne mooy saxal ci làmmiñ fas ci xol jëfe ci ay ponk loolu mooy baatu gëm yàlla benn waykat waxoon na ko ne innal kalaama la fil fuaadi wa innama ju'ila lisaanu ala al fuaadi dalila nee na wax day làmmiñ moom daa wax dong kamu mu tarjim dafay interprète ñu ne ha mu ne waaye lam wax nag ma ngay jóge ci biir xol ba xol mooy njëkk a gëm làmmiñ door koo wax cër jëfe ko nag su ko defee loolu mooy baatu gëm yàlla gëm moomu imaamul xasaali mi ngi koy nettali ne gëm dafay yokk day wàññi ko loolu borom xam-xam yi wax nañ ci ay werante yu bare bari gëm dafay yokk ci topp yàlla di wàññiku ci ñàkk a topp yàlla di ak mooy yàlla ñu lool loolu nañ koy déggee ñu nit ki bu fekkente ne daa amug wér toppatoo ak wéram fexe ba li ñuy wax aljarasim microbe yi dara laalu ko fenn amul fenn ay gaañu gaañu kooku mooy nit ki nga xam ne ak wéram toppatoo na ko ma ngay continuer di wér nit ki nga xam ne daa amug wéram saggan ba li ñuy wax épidémie mooy alwaba musiba yi dal ko ci feebar yi wàlle ba mu feebar àgg ci ñu xotti ab biiram seen tiiri ko di ko faj léppam di dox ci ak euh, di dox ci raakol xam ngeen ne kooku doonte mi ngi dund itam dund gu yemamaay lay dund ñu ne nag gëm yàlla ki nga xam ne gëm na yàlla dëgg dëgg di jëfe ponk yi mooy mooy wérug waajoo yi nga xam ne daw na sport ba ñëw def benn visite médicale ba docteur bi ne ko dara méttiwu la kooku de xam nga ne moom dara méttiwu ko mu dem di ki nga xam ne ma nga bi mu ñëwee ki ci hôpital ne ko damay dund comme yow ana mu'minun mislaka aw ana muslimun mislaka mooy damay dund comme yow wax na dëgg parce que kenn denceegu ko ndax ruuxam gaa ngi ci waaye xam nga ne ñaari dund yooyu lu wuute la dund kii toppatoo wér gi yaramam ak dund ki ko sàggane bañ di ko opérer ni ñu wuutee ñoom ñaar ni la dund kii toppatoo lislaamam ak dund ki ko sàggane moo tax benn waykat ne woon sawfa tara idan jalal xubaaru afarasun taxtaka am ximaaru nee na ko buñ dee ba pënd ba wuri gëm nga ma gëm jullit nga may jullit mu ne ah mu ne bu pënd ba wuree da xam ba xam fas nga war wala mbaam da nga xam ne fas ak mbaam bokkul kon moo tax baykat ba ne woon al imaanu jismun bil kitaabi wal kutub al imaanu jismun bil ilaahi wal kutub war rusli wal amlaaki maa baatin qarub gëm yàlla daal mooy da ngay nangoo gëm yàlla ci jëmmi sunu borom subhaanahu wa taala gëmit téere ya mu wàccee gëmit yonent yam yónni gëmit malaayika ya nga xam ne ni am na leen waaye nga gëmitam dekki te mooy bis pénc wa qadarin kada siratun misan xawdun nadiyi jannatun wa niiraan da ngay gëm ab dogal gëm siraat gëm ne ay baraasa nga fa gëm ne yontu tam am na ab déeg bu ñuy wax kawsar ku ca naan dootoo marati waaye dangay gëm ne ajjana it sawara itam am na nee na yooyu mooy tom bi gëm yi nga xam ne il faut que ki daf koy wax daf koy wane daf koy jëfe moo tax Cheikh al Xadim radiyallahu anhu ne aqsaamu diini rabbina al imaanu wa ba'dahu al islaam wal ihsaanu xaaji diine sunu borom gëm la ginnaaw ba gëm nag pas-pas la gannaaw ba ñu ne ah mu ne jëfe la mooy islaam ba ca des nag mooy rafetal mooy peinture kon buñ ko seetloo ci ñett yi dañ naan kon gëm yàlla day mel ne aw yaram la topp yàlla di jëfe ponk yi day mel ne am mbubb la waaye rafetal ga nag day mel ne roox la ñett yooyu ndax mën naa manqué ci doomu aadama mu wuy ji aw xew nit koo xam ne amutu yaram moom mustahil la roo du bero moom dong mooy ihsaan kon munta am moom dong sans yeneen ñaar yi muy war a mën a àndal yaram bi nga xam ne mooy jëfe bu àndut ak yére yee nga xam ne moo koy suturaalit kooku day daal daal nekk gàttum xel ndax boo demee ci mbedd yi da gis ñi nga xam ne amuñuy xel ñoom danañ amu yaram waaye duñ sol mbubb waaye itam yére kese itam wàlliwula aw xew moo tax ñu ne ko ñett yii ku ko mën a manquil day mel ne da bëgg a manquil daal nit ka ak maanaam yaram wa ak yére ya ak ruux ga noonu ñu ànde li la ak islam ak ihsan ànde te duñ tàqali ko ba mukk ñu ne kon lépp itam nag xaybi yu la lépp lu ne gëm la rek xaybu la sunu borom kenn gisu ko allazina yu'minuna bil ghaybi la alxuraan wax dañuy gëm yàlla ci kumpa ndax kat yéefari yomal xam daneen rabbana yow suñu borom suñu borom ne leen kontutut ndax ba ma leen di nattu ne leen gëm leen ba ngeen ma gisagut da ngeen a lànkoon kon jàkkaarloo gi ngeen xam ne maa ngi arab nee na laysa ba'dal ayni ayna nee na boo xasee ba jàkkaarloo amatul anama moo tax fii du leen fi amal njariñ kon gëm day doon loo xam ne day faddu ci yow doo door a nekk gëm soo demee ba jàkkaarloo ak moom nag dootul nekk gëm ñu ne ak lan ñu ne yonti bi alayhi salaam sax kumpa la ndax lan yonti bi nga gëm yow am na kum jamonoon teel mu koy gis ni nga koy gisee te gëmu ko kon sekkare bi nga xam ne mooy sirru nubuwa te mooy sekkare gi tax ñu yónni ko gisoo ko kon ba tey xëybu la téere bi nga xam ne mooy alquranul karim wala benn téere bu ñu mas a wàccee ci aw nit ba tey xëybu la ndax téere boobu boo nee ab téere la am na ndax gis nga ba ko jibril di indi ca yónent boobee déedéet kon bu la kon léppi gëm xëybu la kenn du ko teg bët moo tax ne alladina yuminuuna bil xëybi léppi gëm kumpa la su ko su nit ki demee ba jàkkaarloo woon ak lañ ko ne woon gëm ko dootul ak gëm bu fekkee gëmu ko woon ca moo tax alquran bi mu ñëwee bi ñu gëmee ba noppi nag ñu ne sunu boroom dafa mel ne ku yëngu ci bunt ne koŋ-koŋ ñun ñu nekk ci biir saal bi tëj ko li gën mooy ñu ne ana ki fëgg waaye bu ñu ne ki fëgg góor la kii ki fëgg jigéen la kii ne ki fëgg daa weex kii ne ki fëgg daa ñuul werante wudul jeex lay doon nañuy def nañ bàyyi ki fëgg ci bunt bi mu yebal ki ko doy te mooy yonent bi mu dikk ne ki fëgg day nee na laysa ka mithlihi shay'un nee na ki fëgg lu bët di tege mbaa xel di ko daj du moom ñu xam ne kon amul morom moo gën ñu nekk fa naan daa xees kii ne daa ñuul kii ne jigéen la kii ne mag la kii ne ndaw la ñu ne nag ki fëgg daal benn photo la joxe mooy laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ki fëgg du koo ko taj du looy làmb di ko daj du koo xamoon doo ko nirole ak kenn ndax moom nirowul ak kenn moo tax mu yónni ci nun ay yonent ngir mu wax nu ngir ñu wax ñu la fa moom lim yónni nag dafay mel ne noonu ndax bu yónni woon malaaka boroom xam-xam yi nee nañ malaaka ak nit mënuñoo bokk di def malaaka gën a gaaw malaaka amul amul amul wësn amul amul poids malaaka junni malaaka mën nañoo mën nañoo tong tong ci sa bopp bi te doo ko yëg te kenn nit képp bu tegoon loxoom ci sa bopp bi nga yëg ko kon loolu mooy xamal ne ñaari ansor yi ñaari éléments yi kon dëppoowuñ ñun nañ koy dégg ñu ne boo taxawoon fii malaaka leer la bu junni nit nekkoon fële yor junni làmp kenn ku nekk bay làmp ci sa bopp bi yow ndax dañ ko yëg déedéet kon nag malaaka leer la junniy làmp ma des na ko tekki sa bopp te du peese te du te du te du lëng kon malaaka moom benn lumière la boo xam ne voltage ba cay tàkk itam doomu aadama lii lii war a gis ci bëtam mënta tege ci malaaka kon buñ naan lawla arsalta ilayna malakan rasulan ñoom dañoo xam ne seen bopp lañ bañ malaaka mënta composé ak nit mënta def ak nit kon nag mu yebal ci noonu koo xam ne day dégg di gis di wax di bëgg di bañ di daw di dox di nelaw di lekk di yeew ndax lan bu ëllëgatee ñu bañ ne yaa fi yebaloon malaaka kat noonu mënuñoo dékku malaaka déedéet malaaka ñëwut nit a ñëw nit ki nag li ko teqale ak nun benn élément bu am doole la te mooy wal farq bayni wa baynakum yuha ilayya yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy wax te nun nag kenn wax waxyuwunu su dee nit ne nun nuy nit ne moom it li ñu teqale mooy dañ koy waxyu te nun kenn wax waxyuwunu kon bi mu yebalee yonent yi daf leen boole ak diine huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaq li yudhirahu ala diini kulli li yudhirahu wa diini alxaqi li yudhirahu dëgg mën naa am ba noppi ñu sàggane ko mu nëbbu kon dëgg day loxo xam ko war a feeñal mu ne nag diinul xaq la ñu ne ah mu ne waaye nag nit ñi ñoo koy war a fexe ba mu feeñ li yudhirahu ala nnaas il faut ñu ñu feeñal ko ci nit ñi bañ xam ne lii mooy dëgg moo tax ñu ne yebal gi yebal mbindeef yi nag du lu ko war waaye ngëneel la ndax dañoo wax ne diggante yii def li la war soo ko bàyyee da ngaa war a am tooñaange guñ la togg def lu la warut soo ko defee da war a dugg sa yoon nekkul léegi nag is nag mooy mustawa tarafayni boo ko defee baax na boo ko bàyyee baax na nag loolu mooy alfadlu moo tax ñu ne suñu borom lépp lu mu def lu nekk ci ngëneel la ko def ndax su ko neexoon du ko def su ko neexee def ko noonu la war a ci noonu ñu gëm li yonent yépp andi bañ leen a teqale naan nu'minu bi ba'd wa nakfaru bi ba'd dañoo gëm ñii wedd ñii déedéet boo seeri nee na buñ weddee woon nañu weddee rek yem ak ñoom waaye noonu dañoo tàmbali suñu yonent di gëm ba ca aadama kon yonent bi dangay ngay gë jëkk gëm jëmm ji ne kële di ñëw yàllaa ko yónni lim may bëgg a wax it yàllaa ma ko wax loolu mooy iman waaye doone li mu wax dëgg la waaye moom de waxul dëgg déedéet fa la yuktibuunaka walakin adh-dhalimina bi ayati la yajhaduna yonent bi sax sunu borom nee na ko ñii wax ak yow weddi wuñu ndax xamal ne démb ku baax nga woon ku wóolu nga woon liñ lay weddee kay mooy alquran jii nga andi lañ mënta dégg kon muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum attaraaxum te mooy jullit yi jàppalante yërëmante seen diggante ñoomu neen yërmande moo fa war a dox seen diggante ak yéefar yi nag ashiddatu moo far dox te mooy taral adillatin ala al muminina aizzatin ala al kafirina jullit bu nekkee ci biir moroom bi jullitam dafay wàccee aw ay laafam dafay wàccee boppam suufe su demee ca yéefar yi nag mu kaweel boppam bañ xam ne islam du lu suufe ma tax sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ma nga naan wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himamun ma al wafai bi sidqin fi l uxuwaati julit ci boppam bu gisee moroomum julitam surtout taalibe ne moroom taalibeem dañoo war a àndandoo doon benn bokk pas-pas doon ay mbokk yoo xam ne mbokki diine la ñuy doon misaal yu bari bari misaal nañ ko ci borom xam-xam yi nee nañ ñi nga xam ne ñoo bokk gëm yàlla dañoo war a mel ne ñu bokk wér pelak nit ñi ñu gëmul yàlla dañuy mel ne ñu tàbbi ci biir ñu wopp ñu tawat xam ngeen ne borom ngaana mi nga xam ne mi ngi toq ak deret su raxasee loxoom ci aw ci ndab bëgg ñëw bokk ci ak way wér dañ ko fay wàcc daw nee na ñi nga xam ne gëm nañ yàlla topp yàlla ni ñu war a mànkoo ànd mooy ñu wér ñi ni ñu nangoo bokke ab laax di lekk ak lépp loo xam ne dafay yol waaye ni ñu war a wattandikoo itam ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne borom ngaana gi borom feebar bi wàlla bu leen jubsee dañoo war a daw wacc ko fa nee na jullit yi noonu lañu war a ànde kon jullit ak dundam ginnaaw bu xamee ne kon yàllaa ko bind ci al adilatun aqliya te mooy tegtalub xel wal adilatu naqliya ak tegtalub tuxal bi nga xam ne mooy alquran ak hadith suñ borom daf ne innamal mu'minuna ixwatun jullit yi ay bokk lañu ay bokk lañu ay bokk lañu woon ca deret al uxwatu damawiyya la alxuraan njëkk di traité balaa wax dara naan yow yonent bii maa ngi lay yónni ci sa ñoñ ñii say doomi bàjjan say baay say baay tax say maam demal nga leen nañ gëm yàlla wa ila aadin axaahum huudan wa ila samuda axaahum saalihan wa ila madiana axaahum shuayban kon yooyu uxuwa uxwatu damawiyya la mooy mbokk ak la yonent ba ñu yónni ci sa mbokk nag nga dem woo ko mu nangoo gëm da ngeen di bokk ñaar yoon da ngeen di bokk ci deret bokk ci diine soo ko nanguwul a gëm nag da ngeen di bokk ci deret képp bu ëllëgatee bu leen diine boolee ngeen reyante moo tax wa man amana wa ma amana wa illa qalilun ñu néew a gëm lam ca teg mooy fa axraqnaahum ajmaina fa anjaynaahu man maahu ila axiri wa axraqnaa baadul baaxina labal naa ñee addu naa ñee ak ak dënnu rey naa ngelaw rey na ñee ila rek ngay dégg ci ñi nga xam ne ay bokki démb lañu woon ca deret te te te imaan boolewu leen waaye nag bu fekkente ne imaan boolewaat na leen ci loolu nag su muccee daf leen di muccaale moo tax ñu ne kon diggante jullit ak mbokkum jullitam lafa njëkk a war mooy ak mbokkoo lafa fa des mooy defar diggante boo xam ne dafa am sikk la defaat mooy ragal yàlla su ko defee la ca bu mujj ba mooy ar rahmatu te mooy yaakaar yërmande yàlla alxuraan wax innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum jullit yi ay mbokk lañ na ngeen di defaree ci diggante ñaari mbokk wattaqullaha te ngeen ragal yàlla ndax kat lépp lu mën a doon di qadiya boo xam ne imaaniya la in fokk ragal yàlla daf cee laxasu la'allakum turhamuuna ndax lee bu ngeen ragalee yàlla suñu borom dana leen yërëm kon rahmatullahi yërmande yàlla ñu ngi koy yaakaare ci defare sa diggante mbokk akok ragal yàlla moo tax alquran ne wal muminuuna wal muminat baaduhum awliyaau baadin yaamuruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkari nee na way gëm yàlla yu góor yi ak way gëm yàlla yu jigéen yi ñu ne ah mu ne kenn ci ñoom mooy kilifa ka ca des dañoo nangoo yilifante ndax lan kilifteef ga mi ngi aju ci dustuur boo xam ne mooy digle lu baax tere lu bon digle lu baax tere lu bon loolu kon ci lañ nekk di ay awliya di ay xarit di way àndandoo di kilifa ak kum moo tax ñu ne kii dégle lu baax di tere lu bon suñ ko ci rayoon mu am yoolu ko shahid te su ci dundee itam am yool ko yoolu ku dégle lu baax tere lu bon waaye nag digle lu baax ak tere lu bon it dañ koo aj ci nag na nga ko xam ndax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na fa man naha an ayi shay'in qad jara fa innahu bi aksihi qad amara booy digle lu baax mbaa ngay tere lu bon na nga xamee lay lu baax xam lay lu bon ndax kat boo digalee lenn rek tere nga safaan ba boo digalaate lenn rek tere nga safaan ku la ne toogal neen la bul bul jóg ku la ne jógal neen la bul toog moo tax borom benn borom xam-xam ne woon araftu charra la li charri lakin li tawaqihi wa man la yacrifi charra min annaasi yaqa fihi nee na xam naa ab safaan waaye xamuma ab safaan ngir jëf ab safaan dama xam ab safaan ngir bëgg koo wattandiko ab safaan ñu ne ko ah mu ne ku xamul nu ñuy wattandikoo ab safaan na nga tàbbi ci safaan kon digle ak tere ci diggante julit ak mbokkum julitam na ko xam-xam bu wér jiitu ba nga xam alxalaal wal xaraam na nga xam diggante li araam ak li dagan ndax kat soo de soo soo diglee li araam wala yasbi taala safaan nga yàlla soo teree li nga xam ne dafa dafa dagan itam kasalika safaan nga safaanoo nga ak yàlla subhanahu wa taala moo tax kon al amru bil maaruf al maaruf maaruf al maaruf mooy al urf mooy lu ñu xam lu ñu xam nag day ñaar li ñu xamoon ci aada ak li ñu xam ci sariya ma al maaruufu mooy loo xam ku la fekk nga di ko def du ne acam du ne ay waay du ne looy def fii du tax du ne it du tax ngay def lii loolu mooy al maaruuf al munkar nag mooy loo xam ne acam la font acam ku la fekk nga ko def na la cam lii nga def lu mu doon moo tax ñu ne kon al aslu fi l ashyai mbir yépp dañ ko bàyyi woon ak aada mooy lu dagan xatta yaatiya fiha maaniun ba ba am lu koy tee dagan kon mbir yëpp la ci doon cosaan mooy dafa dagan ndax loolu mooy baax waaye bu fekkee ne daa am loo xam ne sharia nanguwu ko ci nag bu dikkee def naa ne lii baaxul loolu mooy tax ñu naan al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ko defee al amru bil ma'ruf mooy qaa'ida fikriya te mooy xalaat bi nga xam ne moom lañ tabaxal ab jullit mu war caa teg ak dundam di xàmmee li ko suñ boroom digal mu koy def waaye di xàmmee li ko suñ borom tere mu koy bax ku mu ci noonu bëgg nga lu baax ci sa bopp bëggal nga ko sa njaboot bëgg ngaa doon it ku baax kooku moom koo seen muy dem rek bëgg na ko xatta ba ci al mujrim saay saay bi def ak caay caay sax bu ñoon day baax ndax dana def ak caay caay ba ci biir nga dégg mu naan man baax doo nga laa bëgg kon al amru bil ma'ruf al ma'ruf bi ci njëkk mooy digle li nga xam ne day dëppoog shariha ni ko suñu borom santaane nga di ko ni defee bu fekkente ne ci aada la it nga def loo xam ne al ma'ruf genn góor waxoon na ko nee na xam nga lu lu baaxa ma ne ko ah mu ne man loo xam ne boo koy doxi ku dajeeg yow doo ko ñemee nëbb la ngay doxi da nga nangam laay doxi nee na mooy lu baax xam nga loolu baax nag mu ah loo xam ne boo koy doxi koo dajal doo ko ñemee wax dëgg dëgg la ngay doxi da wax leneen nee lii mooy lu baax al urf mooy lu fekkoon maam ya daan ko jëfandikoo di ko joxalante te muy loo xam ne dagan na almaaruf nag mooy loo xam ne sariya ñëw teg ne lii moo baax lii moo ban defal lii bàyyi li lislaam munkar kon mooy li nga xam ne bëggaloo ko sa bopp waaye bëggaloo ko sa doom ba koy bëggal keneen loolu mooy almunkar moo tax benn borom xam-xam daf ne ndax kii njaaloo suñ ko doxee woon ginnaaw ne ko sa soxna sa keneen a nga ca nu muy def kii sàcc alali jaambur suñ ko doxee woon ginnaaw ne ko sa bitig ba toj nañ ko nu muy def kii xas nit suñ ko doxee woon ginnaaw ne ko yow day kalaame nañ la tribunal yàq nañ fa sa der ba porte nañ la plainte nu muy def kon nee na nit ki lu mu bëggalul boppam rek wuru ko bëggal ab jàmm kon lépp lu ñu suñu borom sant muy ndigal lu jógee fa moom mooy la gën ci noonu lépp loo xam na koo tere mooy la yës ci noonu aji njaaloo ji bu ñu ko doon sa soxna saa ngay tëdd keneen du àggale kami def kami njaalool day daw ci soxnaam sa sàcc bi sàcc alal jàmm bu ñu ko doon sa sa bitig baa ngay toj day sànni lam sàccoon dam fexe bitig bam ba bañ a toj nekki doon aji fëkk ja ba mu fëkkee bay daw bu ñu ko doon yokkat fukki junni jaambur ji nga fëkk kat sa trois cent cinquante mille benn fëkk na ko dootu tal si fukki junni jaambur yi mu fëkk kon islam dana ñëw dóor islam dana ñëw dog ndax lan bi islam di dagg loxol sàcc ba européens yi ne islam dafa soxor parce que loxol sàcc loxo daal ku ko dagg moom amoo yërmande benn borom xam nga daf na leen xamu leen yéen li ngeen di wax loxo ni mu valeur nga xam ne ku ñu ko daggal dootu am beneen nga fàtte valeur bi ba loxo di jël loo xam dañ ko cay dagg te loola loolaa ko loolu loxo gën a cher ñu ne xamu ne yaa yaay dagg loxo islam il faut mu dagg loxo kon nit ki bu fàttee valeur loxoom bi bay jël alali jàmbur joo xam ne li muy jël su ko newoon suñ ko doon kaa jaay sa loxo bi ci loolu mu lànk nee na kon bu dee ne nangu na daal jël lu ñàkk solo loolu jënde ko loxoom bi ñuy dagg war naa dagg loxoom effectivement noonu lay wax kon ñu ne def lu baax bàyyi lu bon ci la baax ñu ne ah ñu ne ba ci kudul ab julit benn benn française mas naa posé benn question mu ne dafa am benn problème boo xam daf ko bëgg laaj ci presse bi ñu ne ko ban la mu ne doomam yii ci këram gi la mënta waat ba xam moo leen juróom déet doomam ci këram gi la mënta waat xam mooy seen bàyyam déet ñu ne ko ndax lan mu ne moom du toog yaay seen yaay du toog moo tax kon li gën cib jullit mooy li ko suñu borom di sant fegul sa pëy dammal sab gis yoral sa soxna soo ko soxlaa demal labati ka nga bëgg buñ la ko mayee nga yam ca kon kay wax dëgg yàlla loolu moo gën ci jullit ñi nga xam ne weddi woon nañ loola ba indi seen loowaay bopp la benn waaye toog ba yàgg ma naan sama doom yii ñu ne ma maay leen jur xamu ba xam maay leen juram déet ñu ne ko ndax la mun damay taxawaalu seen yaay di taxawal kon islam bu la nee na nga roy na nga topp loola lu wér la ndax yeneen organisation yi fi amoon yépp xam ngeen ni ci ëpp màbb na ana chion ya li ñuy wax colonial euh, colonialiste ana rasmalia ana alqawaalir ak nufam organisation yi fi organisé woon yépp da nga dem ba yàgg ñu ne ah boobu organisation léegi ne moom amatul sharia ngay loo xam ne bi ñu ko fi installé ak léegi mille quatre cent vingt-neuf la te bés bu set muy ànd ak yow ci sa dund gi leneen lu ñu fi installé lu nekk am na fu muy tàmbalee ak yow am na fu muy yem ak yow ba mu des sharia mooy tàmbalee ci bi nga juddoo ànd ak yow ba ci sa biir bàmmeel ba tàbbala aljana moo tax alquran bi mu ñëwee lim ñu tere lépp musiba la ci noonu lim ñu sant lépp moo gën ci noonu mboolem yi ñuy def ci ay safaan moo indi musiba yi am ci réew mi bi nga xamee ne dem na ba dagal alfawdal jinsiya te mooy góor gi sañ naa dem sa yëg ku ko neex ñu tuddee ko njaaloo te kenn du ko jàpp kenn du ko dagg kenn du ko rey su amee ci su amee jabar ak su ko ñàkkee ci am lim lu jural mooy lan feebar yu bari yoo xam ne nii ñun suñu réew xamuñu ko woon sida boo ko waxoon mel na mag ne ko am na daan la luy loolu nga ne ko moom de mi ngi jóge ci ñaar ñu sëy ñoo xam ne ka ko njëkk a def day te kat aslu sida mooy lan fi mu jóge mooy benn tubaab boo xam ne jëkkëram dafa tukki woon bàyyeekook xaj bu mag ba ba ba jëkkër ji néewul mu sëy ak xaj ba feebar boobu daan dal xaj nga xam ne ba daway xaj day day jeex ba dee loolu fi la siidaa jóge fii nekk exactement kon mala moo sëy ak doomu aadama feebar ba wàll ko ca ba bisu tey bii nag ay million yi millions yi nit a ngi siidaa ca soxna soosee la jóge fii ne ku ko waxoon mag ngi lañ lay wax amul loolu kenn ñemewu ko lañ lay wax nit du sëy ak mala sax lañ lay far wax alxuraan bi ñëwee daf ne waxuma la sax ab sëy am ci diggante ñaar ñu tëkkul waaye góor gi na damm ab gisam ci jigéen jigéen ji na damm ab gisam ci góor yonent bi alayhi salaam xam ngeen ne toog naa ki soxnaam Abdullahi ibnu Umm Maktum gumba ga silmaxasa di ñëw mu ne leen daw leen làqatu ji Aysa ne ko ah lu ñuy làqatu te amulub gis mu ne ah bu amulub gis it am ngeenub gis da ngeen ko gis nga gis ne kon gis bi ñépp lañ ko tere niñ ko teree góor gi mu gis jigéen ji di ci bànneexoo ni lañ ko teree jigéen ji mu gis góor gi di ko bànneexoo mu ne ko amutub gis waaye yéen am ngeenub gis te kon da ngeen ko xool alquran ne xul lil muminina yaxuddu min absarihim wa yaxfadu furujahum dalika azka lahum waxal way gëm yàlla yi ñuy damm seenub gis ndax kat seytaane nee na gis lenn ci samay fett la su may tiire balu balu gis du xool nee na du ko diir damay dóor rek ndax xam naa ne dana jàpp su may tiire balub gis du ma ko diir su góor nangoo siggi xool jigéen nee na su may dóor bal boobu du ma xool damay bàcc rek danaa ko danaa ko jam qul lil mu'minati yaxud yaxdudna min absaarihinna wa yaxfadna furujahunna dalika azka lahunna waxal way gëm yu jigéen yi itam ñu damm seen ab gis te wattu seen i pëy ndax bu ñëpp maase woon ci damm ab gis di wattum pëy ndax njaaloo dana am déedéet bu njaaloo amul ndax kon wàllañ teg feebar yu bon yooyu dana am déedéet kon li ñu suñu borom di digal mooy li baax ci nun li ñu tere mooy li yées ci noonu moo tax Ahmad Shawqi ne woon sababi njaaloo mooy nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaaw nee na feeg gisa ngi am ñu ne a mu ne wax mën naa am li feeg wax mën mën naa am ñu ne a nuyoo mën naa am ñu ne li feeg nuyoo mën a mu ne waxtaan mën naa am li feeg waxtaan mën naa am mu ne a mu joxante rendez-vous mën naa am li feeg joxante rendez-vous mi ngi mën a am it dajee man naa am mu ne kon asbaab yi nga xam ne ci la ñuy njaaloo tàmbaleewul ci tëdd rek waaye ca nazara la tàmbale ca xool nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun li liqaaw kon suñ borom bi mu ñu teree kon ci suñuy pëy ñu njaaloo ca dafa ñëwaat ci suñuy cër yépp takkaloo na ko takkaloo na ko ba mu dëgër bu benn cër laal lu mu wërta laal bu fekkonte ne cër yépp benn bu nekk laalul lu mu wërta laal ndax kon gendarme dina jàpp ndax police dina jàpp ndax kenn dana dana def diw ak diw de tey lañuy atte ca càcc ga diw de tey lañuy yëg tribunal doo ko dégg mu ne inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula sa gis bi sa xol bi sa cër yépp bu ëllëgee def na leen taxawal laaj la li nga ci doon def nga rendre compte yàlla benn bu nekk dana dana waxal boppam sax far lam doon def bu fekkente ne jullit bi mi ngi dund dund googu di ko bàyyi xel ndax dana laal yëfi jàmbur wala mu sëyeeg kum tëkkul wala mu def lenn ak leneen déedéet moo tax kon novum yooyu ñu waxoon te mooy organisation yi de yi bi ñu seetee ñoom seen li leen di daaneel dañ faa bàyyi benn téere muy alquranul karim alquran moo waxal boppam ne ci lu benn borom xam-xam net li ma taw di chanra bi nee na damay dégg Amérique di dégg Amérique bañ ne ma tey da dem Amérique nee na ñu wutal ma ab visa daggal ma billet ok ma ma départ ci avion bi lépp nee na man daal maa ngi naan Amérique gëm a jëm de xanaa nag moom fa la bët yem. nee na bi ma wàccee aéroport ñu andi ma ci hôtel bi ma gën a tee kontaan mais bi ma ba ma concert bi di jox sama caabi daf maa joxaale yeneen kayit ma yéeg bi ma egsee ne waaw waa ji lu mu bind ci kayit bi man ko dégg ma anglais waa ji ne ko ah kayit bi nee nañ la. hôtel bi bu la fi gars yi bandi yi fekkee buñ la buñ la buñ la buñ la oldobee na nga gaaw jox leen loo yor ne ah nee na boo génnee ci mbedd mi di dox bul yor lu ëpp cent dollars ne ma ne waaw Amérique nga xam ne moom mooy ad dawlatul uzma pays bi gën a rëy ñàkk sécurité gu mel nii ne fi lu ko waral daan na yóot sama te daan aha alxuraan nee woon na wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan ku fi bàyyi téere bi yàlla bi da am dankul aish ñu ne xam ne dankul aish nag te mooy weñ seg dund mënta weesu nga nekk ci loo xam ne yépp nga ne gàññ te suñoo faalaal dara yépp nga ne gàññ waxtu nekk sax dee di la wër nee na lii mooy dankul aysh wa man arada an dikri fa inna lahu ma'ishatan dankan alquran nee na ku fi bàyyi sama alquran jii kërtal la waaye bopp nga am dund bu naqari boo xam ne kenn du ko faj mu tawali saara wi ne waaw kay nag lii nag mooy dund bu naqari ba nee na nag la ma ca tegaat mooy ba ma génnee di doxantu ma oto yoo xam ne amul suñu dëkk oto yu rafet rafet rafet rafet ñu ne ah man waaye xar kanam yi ci biir a ngi ñëkk ñëkk ñëkk ñuul maanaam ñaawa ñaawa ñaaw ñu ne ah man te koo seen ma ngay daw te doo xam lu muy daw ma ne ah man wa man arada an dikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma qiyamati a'ma moo tax ñu ne kon ne dund rek dund baatub dund rek moo ñu fi bàyyi mooy algaaya mooy annihaaya nekkul ne dund rek la ñuy wër wër suñ ko amee am nañ luñ bëgg lépp suñ ko ñàkkee ñàkk nañ lépp déedéet dañuy wax ne al muntalaq départ ab ab jullit mooy gëm yàlla nihaayam gaayaam fi muy egg si mooy aljanna diggante fi mu ne laa ilaha illa ba ba muy dem aljanna lu mu fi romb lu nekk nag lu mu fi romb lu ne moomu ko bu dee am ndoxa mu war a naan na ca naan lam ca war a naan te bañ koo yàq bu dee ak lekk gu war a lekk na fa lekk lam lam ca war a te bañ koo yàq su dee ay jigéen na ci takk kam ca war a takk te bañ leen a yàq lii mooy mandarga ab julit waaye nekkul na nga ñëw rek mel ni rek siré mu ànd ak saara yendu caawa rek lu ko neex def lu ko neex wax nee nañ loolu du diine diine départ ba gëm la mujj ga dem aljana la fii ngay gëmee ba ba ngay dem aljana nag loo fi romb te moomoo ko wa wàcc ko fa moo tax ñu ne kon iman dafay former ci bakkanu jullit topp ndigal te sunu borom kat mooy joxe ndigal inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa itaai dil qurbe wa yanhi an il wal munkar jullit dafa war topp ndigal te sunu mooy joxe ndigal nee na sunu borom dafay digle maandu te justice dafay digle rafetal dafay digle joxe àq ci ki ko yelloo waaye dafay digle it wattandiku lu bon xam ngeen ne maandu ñëpp xam nañ ko maandute mooy booy atte bañ a jeng soo yore sa waa kër nga bañ a gënale loolu mooy maandute booy atte nit booy takk soxna booy jëflanteeg sa moroom doomu aadama su ngeen di weccante am commerce lépp nga teg ko ci ak maandu loolu mooy baatu maandute islam daf ku ci da cee addu bu baax a baax rafetal it mooy ku dul ñaawal da rafetal kuy rafetal doo ñaawal moo tax alxuraan ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan lan mooy ah-, ahsanu amalan sun borom sàkku na ci nun ñépp ñu def lu baax waaye def ne kan moo ci gën a baax le waaye waxul benn yoon nag lënkalewul jëf lu baax ak jëf lu bon li yabluwakumoo ayyukumoo ahsanu amalan kan ci yéen moo gën a rafet jëf waaye liñ sàkku ci ñépp nag mooy ñu jëf moom jëf ju baax ita idil qurba xam ngeen ne ki nangoo joxe ki yelloo mu jox ko xam ngeen ne kooku du naxe kooku du nay kooku du sàcc kooku du trian mooy wa ita idil qurba ndax alqarib bu fekkee dañ laa joxe loolu nga jox ki la jege ki ki ki la jege bu woomalee jox ki ko jege su yàggee ku sori ka dana am mooy foofu lañ tane ixtikaar islam bañ na lool ku dakkar ci koo xam ne nii léppam daf koo dëgëral rek ci ay loxoom nangu la joxe alal nanguwu la dimbalee kooku islam daf koo bañ wa yanha anil fahsha'i wal munkar dañoo wax ne alquran net loo xam ne yaa ayuha alladina amanu la tattabiu xutuwaati alcheytan wa man yattabi xutuwaati alcheytan fa innahu yaamur bilfaxshaai ko wax ci saytaane la jóge ndax su borom nee na bu leen topp jéegoy saytaane yi nga xam ne su la jiitoo nga topp ci ginnaawam ci lu bon nga jëm benn borom xam-xam nee na saytaane bu xëyee day fa bangam bi teg ko ci digg géej yebal gaayam yépp ñu dem liggéey su ngoonee buy fay day am cinquante mille am dix am dërëm su ñëwee bu ñuy rendre service mu ne yow loo defoon nga ne man de dama fekk waa ja ma rey ko mu ne ko yow du ma la jox dara ñàkk nga kii ñëw ne man de damaa fekk daal benn waay mu xiif ma gën koo dolli xiif mu ne ko cim kooko di muñ bu mu ñëwee yàlla fay ko kii ñëw ne ko man dama fekk ñaar ñi doon dencante ma ma tàqali leen ñaar ña xarit ma tàqali mu ne ko ah kay yow jël cinquante mille yi nii la nii la seytaan di fay kon ka gën a def lu bon gën ay safaan kooka la seytaane di fay ka nga xam ne nag nee na da da da day lam def day waaji da cee am ab yool saytaan daf ko naan yow yaa ma booleeg yàlla du ma la koy benn dërëm wal baxi suñu borom tere na mbewte xam ngeen ne al mar'atu zaniya tusamma bi luxal arabiya al baxiya ki nga xam ne dafay njaaloo luxal arabiya mi ngi ko tuddee aji bew kiy jeng ci atteem ñu ngi koy tuddee aji bew kiy rëy rëylu ci kanamu maasam ñu ngi koy tuddee aji bew kon lu yaatu la dafa am shumuliya baat bi dafa am ak ak ak yaatu lool yonent bi alayhi salaam moo tax bi mu ñëwee de al muslimu man salimal muslimiina min lisaanihi wa yadihi def na ñaari éléments yi bu ko nit ki tëyee ci boppam ñu ne ah mu ne dëgg dëgg ab jullit la ñu ne ko ban ak ban mu ne loxo ak làmmiñ ñu ne loxo de moom xam nañu day gaañ ñu ne waaw bari na ku munta gaañ ci loxoom nag jël aw làmmiñam nag di yàq der kon yàq ab der ci ki néew doole mënta mënta lor ci loxoom nee na kooku itam ba tey bokkul ci mandargay gëm yàlla ab jullit kon liñ ko sant mooy mu téye aw làmmiñam bañ caa wax lu ñaaw waaye mu téye ab loxoom bañ caa def lu ñaaw mu neeti kooku mooy al mooy ki nga xam ne mi ngi jonjoo al al al al arkaanul xamsa ana ki gëm nag bil i'tiqaad ñu ne al mu'minu man i'tamanahu al mu'minuun min wa anfusihim aj gëm yàlla mooy ki nga xam ne jullit yi am nañ sécurité ci moom mu am sécurité jullit yi mooy du jël alali jàmbur du rey bakkan wóolu nañ ko mu wóolu ñépp kooku mooy ab jullit kon ab jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne li mu bëggal boppam la koy lay bëggal ñépp waxaan na ko beneen xadis laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li li axihi maa yuhibbu li nafsi kenn du gëm ci yéen lu dafa bëggal mbokkam ma la mu bëggal boppam te nit ki li mu bëggal boppam moom aw yu rek la kenn mës sa gis ku yéene boppam ab safaan kon aji gëm yàlla dëgg-dëgg du tooñ ab julit du ko iñaane du ko bañ te loolu buñ seetloo ñetti melo yooyu ku ni mel li ñu al insaniyé te mooy ak humanité ci la tëddu ki nga xam ne du lore du soxore kooku mooy dëgg-dëgg ak nit al insaniyé mooy koo xam ne dafay fegul nit ñi ay loram jox leen njariñam te bu gisee ci ñoom lorit fegu ko te bu gisee ci ñoom njariñ it ko ak ñoom moo tax ñu nekkoon ki nga xam ne topp na xadis bi dëgg-dëgg du jëw ndax lisaan bi mooy jëw ki topp xadis bi dëgg-dëgg du werante ndax ci làmmiñ la ñuy werantee ki topp dëgg-dëgg du fen ndax làmmiñ mooy fen ki topp xadis bi dëgg-dëgg du wax lu ñaaw ndax lépp looy làmmiñ moo koy def te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na min lisaanihi wa yadihi moo tax Cheikh al Xadim radiyallahu anhu ne awwit lisaanaka qawla alxayri taxda bihi inna allisaana lima awatta yaxtaadu saw làmmiñ na ko tàmmal wax aw yiw ndax làmmiñ lu mu tàmm rek moom lay tàmm nit ki bu fekkente ne saa yu ko dara métti mu ne laa ilaha illa wala mu ne astaxfirullah lu métti lu dal ci kawam astaxfirullah ak laa ilaha illa rek la koy àggale su fekkente ne lu ko dal mu wax ab safaan su doxee ci mbedd da nga gis magum jëm muy dox ba yàgg mu wax lu bon ginnaaw bu fakka saloo loolu tàmm la woon ca moom moo tax ko ñu ne kon ab jullit dëgg-dëgg mbooleem gàkki-gàkki làmmiñ daf cay da koy fegul boppam fegul ko moroomi jullitam kon noonu lay mel musiba yu bon yooyu ak bon bon yooyu nag kenn mënu koo def kenn mënu koo bàyyi ku dul ku gëm aaya bi wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun aji gëm dëgg-dëgg mooy koo xam ne muy góor ga muy jigéen ja day def lu baax kii def lu baax day muy góor muy jigéen suñu borom neen dana ko dana ko te fekk bi mu koy def gëm na ko deful lu baax ngir njistal deful lu baax ngir kenn njistal nag point bu gudd la waaye daa mel ni jant bi mi mi ngi wàcc si kon nekkul ñu point maam ñu traversé ko nee na bu mu koy def te yàlla rek tax danañ ko dundal ci àdduna dund gu teey yowmal xiyaam itam des na ko tàbbal aljanna kon tawjihat ilahiya su mbon ni mu orienté jaam ñi xam ngeen ne innamal mu'minuna ikhwatun nee na su mborom moo ne jullit yëpp ay mbokk lañ fa aslihu bayna akhawaykum na ngeen di defare seen diggante wattaqullaha te ngeen di ragal yàlla la'allakum turhamuuna ndax leen suñu borom yërëm leen kon yërëm yërëmande ji mi ngi ko aj ci ñetti tomb yooyu jàll noonu la mel mu ne yaa ayyuha alladina amanu jtanibu kathiran min ad-dhanni yéen ñi way gëm yàlla yi na ngeen teet lu bari ci njort lépp njort na ngeen ko wattandiku lépp njort na ko wattandiku wala yaxsa ba'dukum ba'dan te bu leen di jëwante ci la ne kiy jëw nit ki daa mel ne koy lekk nit ki ne a yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fa karihtumuhu wattaqullaha la'allakum turhamun aw wattaqullaha inna tawwabun rahimun mu ne na ngeen di wat ni ko jëwante ndax kenn ci yéen ndax bëgg naa lekk yàpp mbokkam fekk mbokk maa ngi dund ñuy dagg di ko jox muy lekk ñu ne de mu ne kon nag bàyyi leen jëw jëw noonu la aaya kon ñu tënk rek gëm yàlla pas-pas la bu sax boo xam ne moom rek moo mën a doxal àdduna bii ci organisation bu légal bu baax moom rek moom mooy li nga xam ne suñu borom mi aji bind sos addunaam bi xam li fi baax yéene nu ko xam li fi bon dinu ko wattandikuloo suñ borom mi def loolu moom mooy alaa ya'lamu man xalaq wa huwa latiful xabiir kon ki def loolu mooy ki xam usine sax ki ko defoon ki bindoon ak ki defaroon ab usine lu fa yàq mën na ko defaraat su kon nag suñu borom mi def addunaam lu fi yàq moom moom lañ koy laaj moo koy defaraat buñ bëggee nag mu wéy ci ci niveau bu noonu ci organisation bu mel noonu dañuy nangoo jël alquran muy sunu téere en tant que ay jullit ndax kat mbooleem kaawteef yi fi jiitu woon yépp màbb na ba mu des alquran Moussa yontu yàlla Moussa boo demee ci juif ya ñoom aw yat la amoon ana yat wa soo demee ca chrétien ya yontu yàlla Isa loxoom ba ci la daan wérle ana loxo ba alquran képp mooy kaawteef goo xam ne ni ko fi yontu bi alayhi salaam bàyyee woon ba bisub tey bii ni la fi continuer di fi nekke booba ëllëgit ni la fi nekke moo tax ñu ne kon la ca gën a yéeme mooy yàlla daa dogal ay gone koy man ku ko ku ko weesu bi ngay gone sax bokkatoo ñu ne kon loolu mooy loo xam nar naa jëm kam kanam mooy loo ne ay gone koy man soo weesoo ak ngone dootoo ko man muy mu'jiza boo xam ne benn waaye tuub na te alxuraan ko tax ndax daf ne téere yi bari na ñi koy woote woo bari na waaye nag naa jël ci téere bu nekk aw xët yàq ca ba xam ñii xam nañ seen téere du dëgg dëgg xam wala xamuñu jël ca tawreet jël ca injil jël ca furqaan jël ca saboor yokk ca wàññi ca bi mu ñëw ci église bi nuyoo chrétien bi recevoir ko mu ne ko man dama fa yoroon leen lu bokkoon ci bible mu ne ko ma xool mu won ko mu ne ko ah loo ci laaj mu ne ko ndax nii la mu ne ko waaw mu ne ah, kon d'accord daa jël def ci poosam dem demaat ci euh, yahood yi laaj leen leen ana seen euh, euh, bi ñu ne ko noo ngi nii mu ne na waa damaa yoroon dara ci lu bokk ci seen téere bi de ma am ci problème mu ne ko lan la mu ne ko damay xel boo xam dëgg la ah, la kay mu ne waa baax na ci jàkka ji di laajte xale bi njëkk a jot ne ko damaa yoroon seen téere bi mu ne ko ma xool daa di ah, nii de da an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah la yatihi al batilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilu min hakimin hamidin na wax dëgg yàlla it liñ leen waajaloon moom des na lu bare bare wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sëriñ bi jërëjëf ginnaaw bi ñu rafetloo waxtaan wi ñoo ngi lay sant bu baax di leen ñaanal sunu borom guddal saw fan wéral saw yaram te bàyyil ak sam xel bu baax a baax bi jaahi rasulillahi barkeb xaadimu rasul di leen jaare ci weeru koor wu sell wii di weeru njëggal di weeru yërmane di weeru goreel jaam ñi sawar Euh, sëriñ bi ci suru alwafa bi xuquqil imaan muy mbooloo mi taxawal lii ñi ngi lay sant bu baax di la ñaanal sunu borom subhanahu wa taala euh, guddal saw fan wéral saw yaram te bàyyi la sam xel waxtaan wi am na solo lool kon dañuy daal di jox sëñ Mouhamadou mbakke Ndiaye mu am ci rek ay tomb yooyu jàngat na ko ci biir waxtaan wi rek ci tënk ñu soog a ñëw ci laaj yi suñ ci jógee ñu jox àllajnatul fiqhiya ñoom it ñu indi seeni laaj kon sëñ bi ñu jox la rek ci tënk rek nga jàngat tomb yi nga xamante ni indi ko ci waxtaan wi. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu àq ñaan suñu borom boole ñu jégal ñun ñëpp di sant mbokk mi nga xam ne si Cheikh Muxtar Kebe ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne si doon na ko def ci conférence bi doon bu am solo boo xam ne ngi doon wax ci gëm yàlla ak ni muy jeexitale ñu am ay tomb rek yoo xam ne seetlu nañ ko ci. leeral na ko ci leeral woo xam ne si bu déggoog jamono la ba xam ne mbooloo bépp mbooloo moo xam ne yaa ngi fi te teewlu ko danga fi mën a yóbbaale loo xam ne danga ci mën a jariñu rawat na li mu wax ne gëm yàlla ci boppam nit waaw li mu wax ne gëm yàlla ci boppam nit ki da ko war a toppatoo bu baax di ko saytu ndax comme ni mu ko misaale misaal bu leer la boo xam ne sii lu waay gàtt gàtt xel danga ci mën a jariñu ba tey euh, noonu la ko borom xam-xam yi misaale ndax wax na ne nag ki nga xam ne dafa euh, toppatoo ak gëm yàllaam du yem ak ki nga xamee ne toppatoowu ko mu misaale ko ci yaram wi nga xam ne si dañ koy toppatoo di ko faj ak yaram wi nga xam ne si di su ko toppatoo di su ko faj ni ñuy ba tey ñu misaal ko ci ki nga xamee ne dafa jëmbët ak garabam di ko toppatoo di ko roose di ko siso garab googee na mi amee ker ak na mi ëppe yaakaar garab ga nga xam ne si ba nga koy jiyee nga ko bàyyi woon ndax bu mbooleem ñi nga xam ne si tey jii ñi ngi ci tool yi di bay ñi nga xamee ne ñoo bayoon seenu seenu tool defar ko ñoo ëpp yaakaar fuuf ñi nga xamee ne si bañ jiyee lañ ci mujjoon kon gëm yàlla moom it du jege ne nit ki day ñëw rek toog ne sans li nga xam ne moom la fi ay waajuram fekkoon rek mu nekk rek di lëng-lëngi te seetut ba xam lii ay waajuram nekkoon lu wér la wala du lu wér ngir soo ëllëgee su ko ca dara gaaree moom bu boobaa da cee gën a continuer waaye dara du tax mu wa bàyyi am na borom koo xam yu koy misaal ci misaal nit ñëwoon fii tey rek jox la ak kurus jox la kurus jox ma kurus euh, su fekkee ne man damaa dem fee wéet ak sama kurus wàññi ko ba xam ñaata la xam téeméer la wala juróom-ñeent fukk juróom-ñeent la. ah bu nit bu waa ji nga xam ne moom na joxoon course yi jóge màkk ñoo joxoon suñuy course su ñëwee bu tëbee tëb rek daan waaw ana kan ci yéen moom laa jox course téeméer man mi nga xamee ne am naa ci ak dogu ndax gës naa ko ba mu leer naañ ñi dinaa man jekk-jekk tëb rek na ko man wóor na ma ne course téeméer nga ma joxoon waaye kee nga xam ne si moom da ko yoroon di lang-lange moom rek moom du mën a xam loolu day xam ne ah man de nii nga ma ko joxee rek kon gëm yàlla ci boppam danoo war a def ne suñ maam Ibrahima defoon ci waxtu guddi la jugoon gis Euh, biddiw daan ne ah moo mooy suñu borom waaye ba loola suuxee mun a bëgguma suñu borom yàlla ji suux ginnaaw mu gis jant bi daan ne kon bi daan ne kon lee mooy suñu borom ndax déggoon na ne ku féete kaw ñëpp lay doon mu muy ci kaw di xool waaye ba loola suuxee mun a ah déedéet léeg kon borom ginnaaw bi mu gis jant bi na ah daxanaa moo gën a rëy xanaa kon kee mooy sama borom ginnaaw ba yooyu suuxee nag mu daal tegtaloo na kon ka bind lii nag kooku mooy yàlla kon nit ki noonu la war a def gëm ci boppam dafa am ñuy wax imaanul badiha mooy gëm goo xam ne si da ngaa ñëw rek fekk say baay ak say ndey di julee ko woor rek yow it nga ànd ca loola waaye nag tëxul nga gëstu ko ba mu leer la nañ naññi ba nga xam ne si tey ji ñoom bu fekkoon dellu woon nañ ginnaaw yow yow doo dellu ndax am nga ci lu firnde yu leer naññi kon gëm yàlla noonu la war a mel nit ki da cee war am ay tegtal yu leer naññi comme ni ko sëñ bi doon waxee di ko misaale ci waajoo yi nga xam ne dafa ñëwoon di laaj eh, ana mooy ana kan mooy sa ana kan mooy suñu borom waaji dina ko ana guddi ana bëccëg comme ni ko suñ muxtaar leeraloon léegi loolu am solo loo xam ne si ndax aaya boobu da gis ci euh, tafsir yi sax ñi tafsir yi képp koo xam ne yaa ngi jàng aaya boobu te doo ko bàyyi xel sax wala doo ci waaroo sax kon sa gëm yàlla kon matut wala amoo euh, dégg nga imaan kon gëm yàlla ci boppam kon noonu lañ ko war def dañ ko war di saytu ndax ba say dégg nañ ci biir waxam mu ne gëm yàlla day yokk di wàññeeku ndax nit ki lu mu gën a góor góorlu di def lu baax jëf yu baax yooyu muy def tuyaaba ya cay juddoo ak leer ga cay juddoo day ñëw di raxas di ko gën a yokk gëm waaye nag nu mu gën di eh, mooy yàlla di gën di topp eh, bakkanam noonu lay def ba nga xamee ne day dem ba eh, xol bi day fees dell ak caaxaan xol bi day fees dell ak tilim tilim lu mu nekk ala barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuuna nga xam ne duutu gëm dara gëm gi duutu jeexital ci xol bi bu bu doon julli fii sax du mën a teewlu mukk ci xolam waaye ki nga xam ne dafa gëm yàlla bu ñëwoon ci julli doon julli fii wala mu ñëwoon ci jàkka ji sax mën na fee am sax dégg ay weeri weer sax waaye day neex ci moom ba day jeexital ci xol bi ndax fekk na leer la def ci xol xol bi waaye ki nga xam ne gëm yàlla gi deful leer ci xol bi nag kooku bu jógee di julli sax julli gi day jafe ci moom lool lu mu ne wa innaha eh, la kabiratun illa ala alxaasina joojee na julli lu dis gan la ci ñu ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla rek ñooy ñooy ñu nga xam ne si day yomb fi ñoom lool dañ ci ànd ak teewlu lool kon gëm yàlla kon noonu lay mel waaye nit ki nu mu gën a moye yàlla di gën a diglu lu wax wax ju bon dem na bari sax ne dig ay diglu ay caaxaan sax waxi caaxaan sax wala ay fecc ak yooyu nga déglu seetaan ak sax yooyu day rekk ki da wàññi ba dootu gëm dara kon yooyu yëpp seen nan ko ci waxi sëñ Muxtaar ji ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm yal na defal ko barkeb xam-xam ba lépp lu mu wax rek doomu aadama mën koo jëfandikoo gën koo dégg gën koo topp euh, ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf Serigne Modou Mbacké Ndiaye di suñu mbokkum daara tabaarakallaahu li nga jàngat ci waxtaan wi am na solo lool sëriñ bi ginnaaw bi la mbokk yi sante rafetlu nañ waxtaan wi lool tax ñu yëkkati woon ay laaj ngir leer leerlu ko ci biir waxtaan wi mbokk mi mu doon laaj ba xam mu ni gëm suñu borom bu ko nit ki def ban moo ciy njëkk maanaam nan lay gëmee suñu borom ak euh, maanaam charte gëm yan la charte yi nga xamante ni mooy tax nit ki gëm yàlla yan ak bu nit ki gëm maanaam ci ban lay tàmbalee ci gëm suñu borom a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima jërëjëf euh, ki laaj laaj boobu laaj na lu am solo mooy fu gëm di tàmbalee xam nga ne gëm xol a koy def yëg-yëg la ci nit boo xam ne i'tiqadun bil qalbi la yéen saas la nee na bi nit ki daal di wax laa ilaha illallah laa ilaha illa njëkk a montewu ci moom mu doon ko wax i'tiqad làmmiñ mutarjim la dafa dafa dafa interpréter problème bi moo tax kon nit ki li mu jëkk ba ne laa ilaha illallah bi mu ko daan wax laa ilaha la am na yeneen leneen lu ne laa ilaha illallah ci moom mu njëkk te mooy i'tiqadun bil qalb nit ki fi muy njëkk a yëgee yàlla duy bët duy nopp waaye xolam mooy yëg yàlla su ko defee kon bi bi xolam yëgee na nag yàlla am na ci la làmmiñ wi toog ba mënatu koo muñ moo tax yonent bi sallallahu alayhi bi muy wax naan tuub nee na tuub nekkul ne bi nit ki naan laa la tuub déedéet an nadamu rek taw tawbatu maanaam nit ki bi mu toogee ba yàgg mu yëg ne def na deli te ko te ko def deli ku ne xam nga ko nga yëg ko ba na naqari la nga ne teg ba nga naan astaghfirullah mu tarjim la sa xol moo bañ lu bon lii nga def léegi nag saw làmmiñ daal di ñëw nag ne astaghfirullah kon gëm fi muy njëkk tàmbalee mooy xol boo fa jógee nag door a ñëw nag ci làmmiñ mu ne astaxfir mu ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah su ko defee bu fa jógee nag beneen étape bi muy defaat troisième bi mooy bi ko jëf bi muy jàpp bi muy julli bi mu natt asaka bi muy woor yooyu mooy yi ci tege kon gëm tàmbali waaye xol la moo tax suñ ñu ne jësmun bil ilahi lan mooy jës laa xawlum bil ilahi lam yaqul laka xawlum bil ilahi walakin qaal laka maada jësmun bil ilahi da ngay décider maanaam teg sa xol ginnaaw bil adlatil aqliya yow nañ ne la leen lépp nga séddale lépp kenn ku nekk jël wàllam am ñoo xam ne ni leen na nar na fee des lu kenn moomul muy asamaan si kenn néewul moo ko def suuf si kenn néewul moo ko def daaba yi kenn néewul moo ko def wallahi am nga tegtal ne kon yàlla am na ndax yee ña ko moomoon jël nañ ko wota ba la romb ñu ne marque américain la wala ñu ne marque japonaise la wala ila axiri yi waaye nag asamaan si marque nangam la wala suuf dégg ko. te ci def la xalqu samawati wal ardi akbar min xalqi naas yàlla neen asamaan si yi ma bind li ma ci daj moo ëpp dépense fuuf li ma daj ci yéen kon nag loolu bu ko nit ki dee def chaar maa ngi koy yëg su yëgee ne asamaan si ko tiim am na ko ko bind suuf si am na ko ko bind maamam ak bàyyam binduñu woon seen bopp léegi kon dugg na ci gaamu gëm loolu mooy i'tiqaadun bil qalbi su ko defee nag wa innama ja'ala al lisaanu lam ko fuaadu dalila lammiñ bi naan astaghfirullah wala naan la ilaha illa tegtal rek la da doon entreprendre la xew waaye xew-xew ba ci biir xol la nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk mi mu ne day laaj ba xam gëm yàlla la bëggoon a laaj ba xam fu mu nekk ci nit ndax nee na dafa gis jullit bi nekk ab jullit suñ ko opéré woon jël xol bi yéefar defal ko du tey ab jullit lay doon muy laaj ba xam kon gëm fan la nekk ci nit allahu jeeteyi bil xeyr dugg na ci tem ba xaw a guddit parce que dañ la yóbbu ci alqalbu bi nga xam ne xalbu rek baatub xol ñaar la xolu bi ñëpp bokk muy xatar boobu nga xam ne daa mel ne aw mbëkk dafa mel ne lox nii ma def sama loxo bi a ngi koy seen xol bi nii la mel daa mel ne mbëkk wuñu yoor xol boobu nag dafa am deret ju ko suufu joo xam ne ju ñuul kukk la tàng jir mel ne luy bax bax boobu muy bax nag ci la sidit yii nga seen muy fonki ci la jële sëleeram bi ba tax na léegi li feeg xol baa ngi mën a def naf da feeg mi ngi mi mi ngi mel ne ay ay uppukaay sëñ bi dana xam ne wax baax a baax mi ngi mel ne ay uppukaay li feeg mi ngi bës day mën a circuler ba ci catal baaraam lépp fees dell ak chaleur boobu nga xam ne mooy serul xayaat mooy secret dund bi xol boobu bu demee ba nit ki di feebar lu feebar bi gën a xam ngeen ne ba cër yi di bayliku mooy upp bi normalatu su demee ba gën di feebal di gën di feebal day mujj nag àggatul nag te ca baaraam yi foofa day sedd fu mu romb day dee xol boobu nag mooy xol bu nga xam ne moo la ñu alxayawaan yi léegi nag maanawiya bi nga xam ne mooy boo bokkut ak xol boobu parce que bu dee nag xol boobu mooy dund kon bu dee nit ki dañoo war a seet xol ba mu bañ faa nekkati la fay ñàkk a nekk mooy roox roox moomu nag mooy sirul xayaat bi nga xam ne mooy capté dund maanaam mooy capté gëm mooy téye gëm mooy weddi bu xol bi teg bu xol bi teggi ko ci opéré bu docteur bi opéré xol bee tam day fekk ne roox gi deewul waa ji deewul. su ci defoon xolub gono wala xolub leneen tam bu ci delluwaat rek moom daal di montaat place am wasalaamaaleykum wa rahmatulah pour guddal. jërëjëf loolu leer na ki day laaj mu ne ndax mala yi gëm nañ yàlla ñaareel bayit mu ni ndax ñi ñi gëm yàlla ba noppi te ñoo gëm yonente bi seenu gëm wër na mala suñu borom wa kullu taklifin bi shart al aqli balaa suñu borom ne la da ngay def nangam da ngay am xel suñu borom du gëm loo ko amutum xel dañ ne malaaka yi dinañ sàbbaal ndax sàbbaal goo xam ne kër a maanaam tawaax ya la suñu borom wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi lépp a ngi koy benn waay nee na toog naa ci jàkka di julli bay wer bay taaya fi may taaya ñu kës ma biñ ma kësoo nee na li ma xam ne kësu nañ ma keno yépp dañoo ànd lu daan wuu lu ma dajal ma daan wuu di sàbbaal kon sàbbaal mooy li ñuy def lépp luy dund waaye nag gëm moom ci xel la tege ku amutum xel suñu borom sant la nga gëm ko moo tax kon ku amulum xel suñu borom sant la nga gëm ko sant la nga jaamu ko yam xel la ñuy def ñoom mala yi dañ leen taxaw rek ba baram leen nii rek jër leen ñu naaw suñ leen di jëriñu naan ak yéefar yi bu ñu xoolee mala yee ñu jëriñu naan te ñoom ñu nekk ci aw tàngoor ko métit ñu naan yaa laytani kuntu turaban aka neexoon may mala mi nga xam ne ak mujjam suuf dong lay doon suñu jëri muy naaw mala kenn togg ko jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk mi mu ni wa kayfa yakmulu imaanul muslim maanaam la ngëmum nit mate ak lan moo digg dox diggante ak ngëm ak njullit ndax dafa gis boo demee ci euh, risala bu abi zayd al xayrawaani day wax ni al iman xawlun bi lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih léegi nag mu ne ndax nit ki dana gëm yàlla rek ci xolam rek te ay cëram du ko jëfe ndax ngëm gi dana wóor gëm abu se euh, alxayrawaani abu seydin alxayrawaani ni mu ko waxee lu leer la daf na leer intiqaadum bil qalbi léegi nag intiqaadum bil qalbi su ma ko doon bëgg jàngale ci ñu andi ko ci mu gaaw ñu ne nit mën naa am ci benn bopp képp buy dox benn bopp wala benn tànk bu ne seet yat deru fee mooy mën naa nekk daal formé wu di nit i'tiqaadan bil qalbi mënta ñàkk qawlun bil lisaani mënta ñàkk amalun bil arkaani wala bil jawaarihi dara mënu cee ñàkk lu ca ñàkk islam gëm nga day mel ne daal nit fi ñu ñu fekk benn bopp bu tege fee wala ñu fekk ndiglu tege fee wala ñu teg wala ñu tànk bu tege fee moo tax ñu yooyu day mat li ko defee nag mu waafaqat sunna nag mooy mooy as-sunna nabawiyya jërëjëf ki day laaj ba xam mu ni moom xelam day day jax-jaxee ci ndax yàlla am na wala yàlla amul mu bëggoon daal nga dolle ko laajee ah xam naa bu dégloo waxtaan bi déglu ak laaj bi dañ ko ne yàlla am naa amul na séddale yi ci kaw suuf rek bu fekkente ne mën naa fexe ba asamaan si keneen moom ko ku dul yàlla wala suuf si kenn moom ko ku dul yàlla loolu ko defe naa daa mel ne laysal mas'ul bi a'lamu min as-sa'il waxoon nañ ko ba noppi léegi nag moom bu bu gëmul woon ba dañoo bëgg mu génn fii taxaw xool ak garab ba xam waa dëkk bépp ak li ñu baax baax kan moo ci karye garab jii di yor ak dundam ndax am na fi jàkk ñu nekk nii rek di néegub yàlla mi ngi nii misaal bu rëy la ci ne moom bu gëmul woon yàlla wane abdullah war ay dengi dengi war naa war naa xam ne tabaxu ko ñi ko tabax xam nañ ne ñu gëm yàlla lañ tey bu fekkee ne wàllu xel la xëy na ñoo ko ci jiitu ci wàllu min haysul yi ba mu ba mu rafet ak niñ ko tabaxee ak niñ ciy dugg di génn loolu moom benn waaye dane woon ku jàng alquran nay jooy sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon ku jàng alquran nay jooy ñu ne ko mu ne bu ko mënu nay jooy ñu ne ko ah, jooy de xam nañ ko waaye jooy jooylu yombul mu ne ah, ni ñuy jooy jooyloo mooy da ngay xam ne alquran jii ñi ko daan jàng di jooyal a gën fuuf yow nga jàng nga ñëw jàng dugg la ñàkk boobu nga xam ne dugg la na nga yedd sa bopp nee na maa tax nga jooy jooy kon gëm gi bokk na ci li koy dimbale laa ilaha illa nag dañu wax ne dana yokk ak gëm yàlla astaghfirullah dana yokk ak gëm yàlla allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ci lul ab ab dana yokk ak gëm yàlla waaye loolu nag mooy jaanib diini bi waaye jaanib dunyawi bi mooy côté adduna bi moom na ko wóor ne ay ndeyam ak i baayam ba ci moom borom xam-xam yi mu yaakaar ñàkkul mos xanaa bu feebaree dana am benn docteur bu muy fajoo ji dana ko fekk muy ab jullit war naa xam ne kon jullit lu wér la wasalaamaaleykum wa rahmatullah rangoo ñi gaa ñi sopp yàlla bay jooy la ñuy wiccax sawara xale far sooy mm-hmm. euh, kii mu ni ab jullit al muslim ki ñuy wooye muslim ak ki ñuy wooye mu'min mm-hmm. kan moo ci gën ñoom ñaar al muslim mooy kuy door a tàmbali al muumin mooy ko yegg rek pour ma tënkal la ko al muslim mooy koo xam ne mi ngi jonjoo ponk yi waaye mën naa gëm man xaalat al arabu amana qul lam tuminu walakin qulu aslamna arab yi mooy waa badiya ñooñ àll ji bi ñëwee yént bi sasam di ko mën bëgg koo wax ne ko ñun gis nga ah, war ngaa sant yàlla ndax gëm nañ da leen déet gën gëmagu leen ne leen wuy si ngeen sama woote bi yéen a ngi jàpp ka julli mooy islam su ngeen demee nag ba musal nit ñi ki seen ay yi nangoo jox nit ñi seen njariñ yi te bu yàlla wooyee ngeen nangoo jox seen bakkat yi inna allaha la wax min al muminina la min al parce que xadd ji de xadd yow xarij la man xarij dafa dafa dafa muslim bu fa taxawee naa daw suñu borom ne jënd naa ci way gëm yàlla ñi seen i bakkan gis nga kookoon gëm yàlla bakkan lay laaj wa amwalihim ak seen i alal moo tax benn borom xam ne inna allaha ashtara mina al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bakkan yi la njëkk jënd walif alal yi bu fekkoon ne alal yi dong lay njëkk jënd da nga gis borom milliardaire boo saay la waaye oh, de waaye jaay yàlla déedéet kaay financé waxul kaay financé kaay dee moo tax ñu ne nag benn borom sama waxaat foofu ne inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum anfusun huwa xaaliquha hmm? bi amwaal minal anfusahum wa amwaalahum bi bi amwaalin huwa raatiquha suñu borom a baax bakkan ñi mu ñu jëndal moo ñu ko bindal alal jooju mu ñuy jëlal moo ñu ko wërsëgal asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw mbokk mi mu ne day laaj ba xam nit ku egg ci yàlla hmm. lan moo koy xamal ni egg na ci yàlla tegtal yi dana bari. laaj bu kii la nag ndax laaj bi defe naa baamu na fi ñett wala ñeent ah, yoon su ko jàppee ah, bismillah man naa ko ci wax li ma ko wax nee nañ nit ki bu fekkee day wétali ko yàlla mooy ki jëm ci yàlla maanaam nit ki amul naan barab sàngam la nekk ak xurwaag tunduwaag foofa xurwa déedéet nit ki bu demee bay wétali ko yàlla ak fu mu ko mën a wétali ko ngi jëm ci yàlla loolu mooy aslu mooy assaali bu eggee ci yàlla nag dañoo wax ne bokk na ci nattukaay yi ñu koy xamee ca bu jëkkoon man ngi ko def am nattukaay dañuy dem ci digg àll fekk mala yi nga xam ne dañoo gën a bañ nit mel ne ay kéwél nga i baroom nga xam ne bi leen dañuy daw ñu rek ci egg ci yàlla yooyu dañ koy nangu dañ koy nangu su too su yooyu nangu ko wër dawuñu ko rek déjà egg na ci yàlla ñu ne waaw loolu day yàlla léegi nag bu dee ci berse dañu nag ku gone bëgg ku gone ku ndaw nga xam amagul bàkkaar comme tax day fekk na yow yaa ngi ci yoonu yàlla waaye nag egg ci yàlla lu gudd la ma ne sa jot traversé fekkee laaj yi li ci des bëriwul ah, ok kon waxtu wi day mel ne danañu jot kon tënk biñ ci jëkk tënk daa jox ko ci moom muy benn exposition mooy ki egg ci yàlla bu njëkk ma ngi dañ ko daan seeta ci lii daw nit day di bëgg da leen di nangu ñu ne ko ñoom egg nañ ci yàlla ñu ngi ci yoon wala boog bu amatul gone yu ndaw yi nga xam ne amaguñu bàkkaar dañ leen di bëgg loolu daal mooy bi ci gën a gàtt waaye nag egg ci yàlla bu fekkoonte ne day egg ci yàlla day tegtale ak bàyyi jaamu yàlla kon wala yàlla àgg ci yàlla du jàmm wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin na nga jaamu yàlla daal ba dee ñëw egg ci yàlla daal dara gënu cee wér dee dem aljana wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw mbokk mi muy laaj ba xam mu ni ndax ab jullit ci boppam dina sàcc ñaareel ba mu ne ndax ab sàcc diine wér na laa yasni saani laa yasriqu saariq wa huwa mu'minun nag wa huwa mu'minun nag ay wax la wa huwa mu'minun daa bari laa yazni zani xiina yazni wa huwa muminun bi anna zina summun maqtulun fal kalaamu ala xabsin kii njaaloo du njaaloo fekk bi muy njaaloo gëm na ne njaaloo tooke buy rey la teg lu du dindi gëm yàlla de gëm yàlla leneen la dane la bi muy njaaloo gëmul ne tooke bu rey la kooku du du jaanib ilaahi yi mi ngi mel ne man docteur joxoon ma benn ordonnance ma ne ma daal gëw mën a docteur bi ordonnance am bi baaxat weddiwu ma docteur bi dama ne la ordonnance docteur bi laa dutee ndax samay wax nee naa la docteur bi gëw ma ne ordonnance am bi baax na kon nag day mel ne kon njaaloo wala wala sàcc ordonnance bu ñu sikki sàkka la waaye juddu nag dara gëm yàlla nag tolloo naag nag aji gëm yàlla dëgg-dëgg moom day du sàcc ndax bu sàccee xam ne la ko cay dikkal ci àdduna ak la koy dikkal ci alaxira kamaalul iman ngay wax foofu waaye bu fekkee ne min haysul iman képp la nag maanaam sàcc nag moom kenn du ki takfir nit xam nga takfir mooy loo xam ne boo ko dañ naa ne bokkutoo ci euh, mujtama bi bokkutoo ci diine ji kenn du ko wax ci sàcc kenn du ko wax ci njaaloo kenn du ko wax ci fëkk kenn du ko wax ci xas saay la waaye nag laa yaxraju an du génn ci topp yàlla waaye ab saay saali jullit yëpp moo ci yées daa wartu bàkkaaram yooyu kon bu sàcc ga mu delloo ko suñ tuwaaw naa lu mu jëloon na ko delloo seen i ko nit na dem ci kooku ne ko baal ma waaye nag bu fekkee ne kooku faat bu mu ko wax bu mu dem ci ay mbokkam ndax daal metti lool nga naan sa bàyyi maa ko waxoon nangam loolu kenn ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw dafa mel ni sax seen bi loolu ngir dëggal loolu ngay wax rek ci biir jawharu sëñ baa ngi wax ne sax waa ji bu doon julli ci biiru julleem ba noppi dem sàcc yi fi jàmbur sax teewul julli nga wér na kon astama kon iman bi kon euh, bokk mi day wax ni ndax gëm yàlla rek dana doy nit ki maanaam hal fi imanin fa xas yantafiu l insan ndax nit ci gëm yàlla kefe kefe kefe kese rek lay jariñoo wala faaw daal mu def yeneen démarche yu bokku te ginnaaw bi gëmee ba noppi waaw xam nga gëm yàlla moom day yóbbaale gëm yonent bi ñaari xaaj la gëm yàlla ak gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki ne daa gëm yàlla képp ni ki yeneen addiyaan samaawi yooyu yeneen diine asamaawi kenn du leen nangul alquran moo ne wa man yabtaxi gayra alislaami diinan fa lan yuqbal minhu ku jël leneen lu dul islam jàppe ku muy sa diine kenn du la nangul kon gëm yàlla gi moom dañ koo tabax ci gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon ku ko gëmul deesu la nangul gëm yàlla kese it bañ a topp yàlla munta ne benn waykat daf ne woon taasal ilaha wa anta tuzhiru xubbahu hada la umriya fi lqiyaasi badiu law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna al muhibba liman yuhibbu mutiu nee na kii mooy yàlla wala mu ñàkk topp yàlla ne daa ne daa bëgg yàlla daf koy topp day caaxaan rek nee na bu sa gëm nekkoon di dëgg wala sa topp di maanaam sa bëgg nekk di dëgg kon nag koy topp inna al muhibba liman yuhibbu mutiu kenn ku nekk daal ka nga bëgg ngay topp wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi sant nañ la bu baax ci leeral yu am solo yooyu kon xam naa waxtu bi sax wax dëgg jeex na waaye dañuy jox la